أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ sadaqallaahul aziim wallaahu min waraa'ihim jazaakumullaahu xayran bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 gisoon nañ ci hadiisu sayyidatu Maymuna ta ci jotaay bi weesu radiyallahu ta'ala anha ginnaaw bi nga xamante ne ci jotaay yu ko gisu gisoon ji ko gis jiitu gisoon nañ ci ñaar eh, eh, gisoon nañ ci hadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha gis nañ kon hadiisu sayyidatu Maymuna bi radiyallahu anha bu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa araada an yubashira an yubashira imra'atan min nisaa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haa'id ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxoo woon de saa yoo xamante ne dafa namoon a jonjoo ak kenn ci soxnaam yi jigéen ci soxnaam yi daf ko daal digal mu daal di lambaayu fekk moom dafa daal di amee fekk jigéen jooju dafa amee woon mbërëg gisoon nañ tamit baabu tarkil haa'id sawm buntu bàyyi gi nga xamante ne moom la aji gis mbërëg ji di bàyyi eh, koor gisoon nañ ci euh, euh, atte yi nga xamante ne waxoon nañ ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci di leeralaale attey koor ak waaye tamit attey leneen li nga euh, attey yeneeni atte yoo xamante ne indi na ko ci hadith sayyidina Abdullah sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn génnoon ci julli kaay ba ci benn ci bisu iid moom mooy euh, korite wala boog tabaski ba nga xamante ne moom mooy xutba bi nga xam ne moom la waxooloon jigéen ñi ak beral bi nga xam ne moom la leen beral looloon jàngat bi te loolu gisoon nañ ko ci jeexital bi fi nga xamante ne moom lay leeralee li nga xam ne moom mooy wàññeeku diine maanaam moom mooy jëf yi ci jigéen ñi mu daal di wax ne alaysa iza haadat lam tusalli wa lam tasum ñu ne xanaa du maanaam ñoom jigéen ñi su fekkente ne dañoo gis mbërëg duñu julli te duñu woor ñu ne ko qul na balaa ñu ne ko ankay mu daal di wax ne nag mu ne fa zal fa zalika min nuqsaani diiniha loolu moom day tegtale maanaam loolu mbir la moo xamante ne dafa bokk ci wàññeeku seenu jëf maanaam boobu moom mooy bu jëfandikoo baatu diina loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu bunt bi nga xamante ne daf ne baaboon taqdi al-haa'id al-manaasika kullahaa illa at-tawaaf bil bayt maanaam buntu bi nga xam te ne day leeral ne ñi nga xam ki nga xam ne moom mooy aji gis mbërëg gi dafay daal di joxe te day matal mboolem li nga xamante ne moom mooy euh, manaasikul xaj yi mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ koy def ci biir xaj waaye ba mu des nag tawaaf ci kaaba gi maanaam ba mu des tawaaf ci néegu yàlla bi te moom mooy kaaba gi loolu tamit giso nañ ci ne al imam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ci juróom benn taaliqaat yoo xamante ne benn bu ci nekk maanaam yooyu yëpp dafay leeral ne mboolem li nga xamante ne ñoom ñooy xeetu jaamu yàlla yi daga nañu daal di koy def moo xam yi nekk ci aj la wala boog nekkul ci aj ba mu des julli ak jàng al alquran bu fekkente ne lu bari la waaye su fekkente ne jàng alquran gi dafa néew loolu taxul ñuy wax loolu moom Euh, mëneef na ko jéggale comme ni nga xamante ne noonu la indee taaliqaat yi nga xamante ne wala wa euh, taaliqaat yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo ci ñëw wala ba muallaqaat yi muallaqaat yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw gisoon nañ ci hadith sayyidata Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la waxoon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam aj bi nga xamante ne moom lañ aji woon ñoom ba ñu demee ba jublu ci aj ba bañ yeggee ci bërëb bi ñu tuddee Sarifa moom dafa dafa dafa daal di tàmbalee gis mbërëgam eh, ak hadith boobu comme li nga xam ne noonu la ko gisee woon waaye te jeexital ga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko faf'ali ma yaf'alu la tuti ghayra an la tutifi bil bayti hatta tahuri mu ne ko eh, kon bu fekke bu maanaam defal mboolem li nga xam ne moom la kii di aj di def ba mu des ne yow doo tawaaf néegu yàlla bi ba mbete xanaa nga daal di loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay yi weesu walillahi bi suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullah daan ni baabul istihaada maanaam buntu jorgel maanaam buntu gi nga xamante ne moom mooy waxal na al istihaada al istihaadatu moom mooy jorgel maanaam moom mooy lu ndax alxaydu moom mooy mbërëg istihaada maanaam istifaala la ci xaydu maanaam li nga xamante ne moom mooy lu lu yokku moo tax jigéen ji nga xamante ne moom mooy gis mbërëg jorgel dañ naan mustahaaba maanaam moom dafa nekk koo xamante ne dafay gis lu ëpp li nga xamante ne moom la waroon a gis loolu moom moo tax ñu naan ko mustah moom loolu ñuy tuddee loolu istihaaba maanaam ngir ne dafa yokk dara alif ak siin ak taa dafay tegtale ñaari mbir ci làkku arab dafay tegtale li nga xamante ne moom mooy di sàkkoo def dara comme bu buñ wax istighfar maanaam di sàkku njéggal masalan wala euh, istifsar bi tekki di sàkkoo ñu firil la dara nu farañ fàcceel la dara waaye léeg-léeg mu tekki istikbar maanaam masalan istikbar mooy yokku rëj maanaam nit ki dafa yokku rëj loolu moom moo tax léeg-léeg wala yu mel noonu loolu dañ koy comme fii istihaba mooy dafa yokku mbërëg maanaam mbërëg gi dafa gën a bëri li nga xamante ne dafa loolu la doon doon mu bu ko defee mu nuru ko loolu moom moo tax ñu tuddee ko istihaba waaye loolu li nga xamante ne moom moo indi mbir mi moom mooy comme li nga xam ne noonu la nekkee ci euh, hadith bi nga xam ne moom la ñuy gis inshaa allah mooy dafa yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ndaw sa dafa ñëw ne ko innimra'atun ustahaadu fala athur maanaam man jigéen laa yoo xam ne damay gis mbërëg lu bëree bëri da mbërëg bi dafay jég maanaam fala athur maanaam duma euh, la moom dafa jàpp ne moom li muy gis yëpp deret jooju maanaam dafa bëri maanaam euh, dafa yokk ci kaw li ñu daan normalement loolu moom mooy istihada mu ne nag kon du ma laab léegi nag loolu moom moo tax deret jooju nag am solo borom xam-xam yi rahmatullah alayhim bàyyi ko xel euh, waxoon nañ ne dañuy def benn maanaam ubbeegu mbë maanaam xeetu mbëmbëstal goo xam ne day leeral baatu li nga xamante ne wala boog liy wërwërloo ci wàllu istihada euh, insha allahu taala moom euh, danañ ko def léegi insha allah laataa ñuy dugg ci hadith nga xamante ne moom lay wax ak actes yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñu war a njëkk a leeral moom mooy ñu xam ne lan moom mooy diggante istihada ak xaydu ak nifaas maanaam moom mooy mbërëg ak euh, euh, gësin muy nifaas xaydu mooy mbërëg euh, nifaas moom mooy gësin ak li nga xamante ne moom mooy istihada muy jorngel gi maanaam ñoom ñett ñi lan moom moo leen wutale bu njëkk bi nga xamante ne moom moo leen wutale moom mooy ne mbërëg mooy mbërëg day dal ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, ki am at maanaam dafa am at bu ñu koy xamee am at bu muy jeexe loolu mbërëg noonu lay demee maanaam dafa am at yoo xamante ne képp koo xamante ne gis na deret loolu mu ne fu koo tuddee mbërëg masalan tey xale boo xamante ne dafa am juróom benni wala juróomi at muy gis deret loolu mu gis loolu mu ne koo tuddee mbërëg bu boobaa te xam nañ ne tamit bu demee ba yenn at yi tamit loolu muy gis tamit mu ne fu koo tuddee waat mbërëg maanaam bu demee ba bu gis ménopause masalan ba noppi dem di gisaat yeneen deret loola kenn du ko tuddee mbërëg maanaam mbërëg kon dafa am ci diggante boo xamante ne booba lay am contrairement ak li nga xamante ne moom mooy istihada moom dafa am moom amul place amul moment maanaam mën naa dal xale bi gën a ndaw comme mën naa dal màggat bi gën a màggat maanaam moom amul ci nga xamante ne amul ci euh, place loolu mooy benn mën naa dal ku nekk ci jigéen ñi li mu li mu li ko dalee ci ngoneem ba ni muy génnee àdduna mën naa dal mën naa dal ku nekk ci jigéen ñi loolu moom mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, mbërëg dafa am ay melo ak aada boo xamante ne moom lañ koy xàmmeele masalan tey mbërëg nit ki jigéen ji du ko gis tout temps dafa am aada période boo xamante ne tout le temps maanaam jigéen ji daf koy xàmmee ne kat moom ay règle am ñëw nañ maanaam bu boobaa ñu xam ne lii moom mooy règle yi bu boobaa loolu moom moo tudd mbërëg amma li nga xamante ne moom mooy istihada amul jamono ju spécifique ci biir loolu mm-hmm. maanam amul bërëb boo xamante ne ak jamono joo xamante ne dañ naan lii ràññeeku la ne istihada ci jamono jii lay ñëw loolu amul maanaam mën naa ñëw saa su ne mën naa dagg bàyyee ñëw saa su loolu tamit beneen mbir la bi ci des moom mooy ne mbërëg moom ci roxum gi lay jóge maanaam li ñuy tuddee ci wolof bututi njurukaay mm-hmm. maanaam foofu lay génnee wi amma li nga xamante ne moom mooy istihada moom bërëb bi nga xamante ne moom lay génnee mooy sidit gu fàcc la goo xamante ne ci yenn xadiis yi dañu wax ne azil ah la tudd sidit googu maanaam moom mooy kon de loolu sidit googu di fàcc nga xamante ne euh, la am na ci beneen xadiis boo xam ne daf ni rukdatu seytaan la maanaam ne euh, seytaane moom moo këdd mooy këdd jigéen gi maanaam moom moo tax muy génnee deret jooju loolu yëpp am na ci ay euh, yuy wax ni maanaam que mbërëg maanaam que gësin loolu la ke plutôt euh, jorngeel loolu la kon loolu tamit day tegtale ne jorngeel ak mbërëg maanaam am nañu teqantal googu am maa li nga xam ne moom mooy gësin nag moom mbërëg jegewantoo nañ sauf que gësin lenn la ràññeekoo ko moom mooy njur moo koy indi maanaam gësin nit du di gis jigéen du nekk koo xamante ne ëmbul defut dara jékki-jékki rek di gis deret noonu naan dafa gis ay gësin loolu mënta ne maanaam fu mu gisee gësin dafa fekk ne dafa am ay doom am naa tekkantal bi nga xamante ne moom moo aju woon ci kañ lañ koy jàpp ne tàmbali na wala boog lii dañ ko ci boole waaw wala déet loolu gisoon nañ ko ci hadith yi weesu ba gisoon wàllu gësin maanaam euh, moment bi mu war a tàmbale ak tamit kañ lay arrêté ak lan moom mooy teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju euh, kon li nga xamante ne moom mooy jorngel nag mën naa dal jigéen ci kon ci xaal bu nekk bu boobaa ñetti façon yi mën na leen a dal maanaam mën naa dal jigéen ji nga xamante ne moom la ñu tuddee al a mooy ki nga xamante ne moom mooy tàmbali loolu moom mooy lan moom mooy tey dafa jékki-jékki rek naka jekk dem am ba juróom-ñeenti at wala fukki at wala fukki at ak ñett mës ta gis deret mu jékki-jékki rek commencé gis deret deret di continuer loolu bu ko dalee bu boobaa dañ naan ah kii day mustahaaba la maanaam moom lu tax ndax bu fekkente ne benn fan la ko dal arrêté wala bu boobaa ba mu maanaam benn maanaam bu dee dafa tàmbali rek arrêté te xamuñu maanaam amul fu mu tàmbalee maanaam masalan tey dafa juddu dafa dafa dafa jékki-jékki rek masalan mu am fukki at ak ñett wala fukki at ak ñaar wala boog mu am fukki at ak ñeen ba fukki at ak juróom mu jékki-jékki rek deret génn bu fekkente ne dafa génn ci njaalbeen gi daa di tuuru benn tuuru gu gu rek daa di taxaw maanaam nga xamante ne dañoo jékki-jékki par ci diggante une heure de temps wala lu ko matul ci la deret ji mu gis yëpp génn mu daal di taxaw gisatu ko maanaam bu boobaa loolu ci Maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom buñ ko xoolee gis mu yor mandarga yi deret yi mbërëg dañ naan lii mbërëg la hmm. ñoom ci Maliki yi loolu dañ naan mbërëg la waaye bu boobaa day daal di compter ci ibadaat yi maanaam ci jaamu yàlla yi waaye du compter ci lépp loo xamante ne dafa aju ci mu yi ak aadaat yi du ci compter maanaam tey bu fekkente ne ci day tax dañ naan moom Maliki bi di mën na la wax ne la lii da lay teree lii de moom danañ la laa woor tey moom bisu koor la woon nga daal di koy gis ah moom moom tay moom wóoroo amu kon amu koor walla yu mel noonu maanaam nga xam ne da lay tere ci jamono ci bi muy génn noonu ngay jàng alquran wala boog nga yor kaamilu alquran ak yu mel noonu amma jigéen ki nga xamante ne moom mooy xanafi euh, bi wala boog saafi'i bi wala xambali bi ñoom ba tey jàppuñu ne yow li nga gis mbërëg la. maanaam muñ demee ba mu mag vingt quatre heures maanaam kon muy bëccëg ak guddi gu gu ànd ak moom maanaam moom mooy vingt quatre heures yoo xamante ne tegaloo na waxtu benn waxtu ba waxtu wi dellu si waat bu boobaa Shafi'i bi ak Hanbali bi ñoom dinañ ne ah ñun nag léegi lii kat tàmbali dañ koo considérer mbërëg nag lii moom jàpp nañ ne mbërëg la bu fekkente ne ci loolu rek la yem bu boobaa ñoom dañuy jàpp ne lii mbërëg la tudd maanaam xaydu la su fekkente ne dem na ba dem ba durée ñetti fan maanaam soixante-douze heures yoo xamante ne benn waxtu te ñetteelu fan ba waxtu woowu dellu ci waat bu boobaa Hanafi bi nag da la ci lay doog a ne ah man nag maa ngi doog a jàpp na nag yow mii yaa ngi doog a gis mbërëg maanaam bu boobaa ñoom noonu lay daal di demee maanaam loolu moom lu ñuy tuddee aqallul hayd maanaam li gën a néew ci mbërëg ah, léegi su fekkente ne aqallul hayd boobu li gën a néew ci nit ki war koo mën gis mbërëg jigéen ji dafa tollu jamono jooju te gisul mbërëg maanaam mu mu gis mu gis lu lu tolloog loolu bu boobaa ñoom dañ koy considérer ni ah saa femme bii day mbërëg la gis mm-hmm. bu ñu xasee ba jàpp ne mbërëg la gis nag léegi mu continuer ñu mu continuer maanaam ñett ñetti fan ñeenti fan juróom fan juróom benn fan ba tey dañuy jàpp ne mi ngi ci mbërëgam juróom ñaari fan juróom ñetti fan mu ngi ci mbërëgam day doog tàmbali nag maanaam day xale la buy doog a tàmbalee gis mbërëg mm-hmm. ba juróom bu fukki fan buñ demee ba fukki fan nag bu boobaa Hanafi bi day commencé ne ah xaaral nag léegi ma xoolaat mbir mi bu baax parce que bu ñu xësee boo weesu fukki fan luñ ci teg rek maanaam eh, eh, eh, deux cent quarante heures yi muy fukki fan yi lu ñu ci teg rek dañ naan nag ah non non non léegi lii normal atul maanaam ci saaki Hanafi bi day commencé ne ne lii normal atul bu demee maanaam bu boobaa moom day daal jàpp ne dugg nga ci jorngel bu ñu demee ba nga xamante mbir mi dem na fukki fan fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent ba léegi ñoom Maliki bi a bi ak Hanbali bi ñu ñëpp jàpp nañ ni loolu normal na waaye bu ñu demee ba fukki ba ñaar fukki fan ba ba ba fukki fan ak juróom yi mat sëkk lu ñu ci tegati lu ñu ci teg rek ñu ne ah lii moom ah normalatul bu boobaa loolu la ñuy tuddee bu boobaa jigéen ji nga xamante ne dem na bu fukki fan ak juróom ñu teg ci leneen muy fukki fan ak juróom benn bi ñu dugg ci fukki fan ak juróom bi rek danaan ah kii danaan euh, ñoom ñëpp boroom xam-xam yëpp amul kenn kuy déroger ñoom ñëpp dañuy dëppoo ci ne kii lii mu gis nag jorngeel mi ngi ci li mu gis lu tax ndax aksarul xaydi ci xanafi bi mooy dix jours ci mm-hmm. nga fukki fan ki nga xamante na moom mooy xambali bi ak xanafi bi ak maliki bi ñoom fukki fan la ak juróom loolu mooy li ëpp ci li muy gis mbërëg kon bu fekkente ne nit ki léegi ñu jël ngir mën a simplifier mbir mi su fekkente ne dañoo tàmbalee ci ki nga xamante ne moom moo gis euh, fukki fan ak juróom benn maanaam seize jours boobaa li nga xamante ne moom lañ koy laaj mooy dañ naan ko d'accord yow li nga gis ni euh, lépp xam nañ ni du mbërëg am na lu nekk mbërëg ci biir am na lu ci nekkul mbërëg bu dee Shafi'i bi moom ba tey dina dëppoo ñi ci def yëpp daal ni am na loo xamante ne loolu istihada la tudd jorgel la tudd amma bu fekkente ne dafa dagg waaye reprendre te dagg googu mu dagg bi mu reprendre matul fukki fan ak juróom dem boobu Shafi'i bi danaan man dama koy wutal beneen tur mooy damu illa maanaam deretu feebar laa ko tudde mooy damu fasadin wa illa mooy deret bu yàqu ba pare ànd ak feebar maanaam ngir ne ñoom bu fekkente ne dafa jokkaloo ak mbërëg gi ci leen koy tuddee istihaba su jokkaloowul ak mbërëg bi duñ ko tuddee istihaba ñoom loolu mooy seen règle voilà ñi ci def nag dañuy tuddee loolu yëpp istihada ba mu des ne maaliki yi rahmatullah alayhim rek it am nañ euh, bu fekkente ne li ko jur moom mooy lu deme nekk feebar wala yu mel noonu dañuy daal dañ koy tuddee ñoom it damu fasaadin wa illa wala boog mu am laataa xale bi di nekk mag maanaam laataa xale bi mat mat mu dérat jooju muy gis damu fasaadin wa illa lañ koy tuddee ñoom tamit sa xanaa comme comme euh, comme Shafi'i bi ni muy tuddee loolu damu fasaadin wa illa euh, léegi nit noonu bu demee ba nga xamante ne dem na ba am par exemple am soixante-dix ans jëm kaw masala di commencé di continuer gis deret ñoom sa euh, Maliki bi daf koy tuddee ba tey damu fasadin wa illa loolu du ko tuddee istihada moom mm-hmm. léegi mais ñeneen ñi ci def ñëpp nag ñoom dañ naan istihada istihada istihada istihada amul différence mm-hmm. parce que ñoom amuñu différence bu ñu teg entre damu istihada ak damu fasadin wa illa ngir lu tax ngir dañoo jàpp ne istihaada maanaam jorngeel moom ci jëmmi boppam maanaam deret du yàqu la moom ci jëmmi boppam deret du yàqu la te deret du feebar la du deret du normal kon tekkantal entre istihaada ak damu fasadin wa illa loolu ñu ñoom gisuñu njariñ ji alors que Shafi'i yi ñoom dañuy ne istihaada baat bi ci boppam fi mu jóge moom mooy ci xaydu mooy mbërëg comme ci mbërëg la bu jokkoo ak mbërëg gën a yokku temps mbërëg bi ñu waroon a gis mbërëg ci lañ koy mën a tuddee istixaara maanaam ñoom ci baat bi ci cosaanu baat bi ci boppam la ñu jëlee seen atte yi ñi ci ko ci sensu maanaamu mbir mi ci boppam maam nga gis ne euh, daanaka boo ko xoolee ba xoolaat ko waaye ñooy bokk atte ala kulli xaalan istixaada ak damu fasaadin wa illa ñoom ñaar ñii ñoo bokk benn atte maanaam mooy na mooy du teree nit ki julli du tere nit ki woor du tere nit ki aj Makka euh, def tawaaf kaaba gi du tere mu jàng alxuraan du tere mu am borom kër borom këram di jot di di jote ak moom ci ak teqantal goo xam ne insha allah dinañ ko leeral ci hadith bi euh, léegi su fekkente ne jigéen ji dafa commencé gis euh, maanaam comme masalan ñu jël exemple kii nga xam ne mooy kii njëkkoon a joxe moom dafa gis fukki fan ak juróom-benn kooku lan mooy atteem dañ naan ko xoolal ndax deret ji nga gis yëpp comme que mbir mi yokku na ëpp na fukki fan ak juróom maanaam mooy aksarul xayd am mooy mooy ëpp na aksarul xayd maanaam mbërëg li ñu jàpp ne li bu bëri bu bëri mënta weesu loolu gis nañ ne weesu mooy fukki fan ak juróom kon yow li nga gis loolu tuddul. mbërëg istixaada la tudd wala damu fasadan waaye la ci teqantal gi nga xam ne moom lañ la wax léegi euh, léegi yow ni ñuy xam nañ ni ñuy def euh, dañ lay laaj ana kañ est-ce que bi nga tàmbalee gis est-ce que yow yaa ngi ràññee maanaam foofu la tamyiz amee solo maanaam ndax yaa ngi doon ràññee deret yi nga doon gis ndax deret yi dafa gënoon a ñuul wala boog dafa gën a dafa dafa am beneen couleur bu mu am waa wala déet loolu daan ci ñëwaat insha allah mhm. euh, waaye buñ ne ko moom man de mën naa ràññee sama dara ji dëgg-dëgg ay la yoon man ràññee naa ko ñu ne nan nga ko ràññee mu ne parce que dama gis ne cinq jours yi ma njëkk a gis deret ji dafa ñuuloon waaye li ci des nag moom deret ji dafa xonkoon mhm. ñu ne ah kon kay jeex na fukk juróomi fan yu njëkk yi dong moo nekkoon bërëb mhm. juróomi fan yu njëkk yi ñoo nekkoon bërëb li ci def doonu toon bërëb waaye insha allah te teqatal yooyu bu njëkkee ci xadis bi dinañ gën a ñëw ci leeral bi ak ay exemple yu ñuy joxe ci bunt boobu insha allah loolu mais bu njëkkee ci xadis bi dinañ ko dinañ ko indi euh, mais en tout cas il faut mu am nu mu koy xàmmeewee su xàmmeewee ne bii par exemple par exemple euh, euh, ne ah juróomi fan yi ci digg bi yooyu laa gis na biir da doon metti dafa am métit gum gu mu àndaloon deret ji bu daan génn wala laataa muy génn daa am métit gu mu daan àndal alors yeneen fan yi gis ko ci woon dañ naan ko kon fan yooyu moom mooy fanu mbërëg yeneen yi ci def loolu istihada la maanaam fokk mu am nu mu ko xàmmeewee léegi mu def ñu war a jàll ci beneen bunt moom mooy su fekkente ne euh, léegi ñu ñu jël kaaw euh, cas de figure yi kon euh, kooku mooy kii tàmbali Mm-hmm. léegi kooku tamit am na yeneen cas de figure a am mooy tey masalan mu commencé gis euh, mu gis par exemple juróomi fan yu normal mu daal di set fukk fukki fan set fukki fan daal di reprendre mbir mi continuer mm-hmm. maanaam daal di reprendre mbir mi continuer bu boobaa dañ naan ko yow li nga gis ci deret bu njëkk ji mooy juróomi fan Euh, laab nga mais li nga laab matul lu ñuy tuddee aqallu tuhri maanaam euh, laab gi nga laab matul li gën a néew ci li ñuy laab te moom mooy fukki fan ak juróom ci jumhur xanaa bi lay fukki fan ak ñett rahmatullah loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci benn buntu ci kanam mm-hmm. bu fekkente ne mbir moomu leeree na noonu bu boobaa dañ naan ko kon yow lii yëpp dafa yàqu maanaam kenn du ci ti benn considération ci mboolem li nga gis maanaam loolu mooy sous condition que suñu boolee lépp mu ëpp fukki fan ak juróom buñ boolee deret ji yëpp ci weer wi mu fukki fan ak juróom dañ naan ko kon faw ñu xool noo koy ràññewee faw nga yow dootoo dellooti maanaam yow faw da ngay dellu ci ràññee mu loolu lu tuddee ak tamyiz mën a ràññee léegi mu am ki nga xamante ne bu dee xanafi bi moom dafa am beneen uslub maanaam moom beneen doxalin la am mm-hmm. ndax waxoon nañ la ne la xanafi bi moom ni muy jàppee ne mbërëg bii lii mooy aada mm-hmm. mooy faw mu am laab maanaam ak ak deret ak laab bu ràññee gu gu gu gu wér deret maanaam maanaam mooy damul wa tuhrun wala boog xaydun wa tuhrun saxiixaani maanaam lu mat a bàyyi xel la maanaam deret gi ak laab gi mais ñoom ñaar ñëpp ñu wér parce que ñeenti cas de figure yi am nañ deret gi ak laab gi wér nañ deret gi wér na maanaam mbërëg gi waaye laab gi wérul ak contraire am wala boog ñaar yëpp yàqu maanaam muy ñeent yi. Mm-hmm. Euh, léegi cas de figure boobu mooy lan mooy su fekkente ne dafa gis ñeenti fan kon we ëpp na aqallu tuhri aqal aqallul xayda li gën a néew ci mbërëg du dëgg gis na ñeenti fan euh, ñu teg ci fukki fan ak juróom fukkeelu fan beeg juróom benn mu gisaat mbërëg bu boobaa dañ dañ ne ko ah fam yow day sa ñeenti fan yu njëkk yii day wér nañ kon dañ koy jàppee ne sa aada ba pare fukki fan yeeg juróom yi comme que loolu mooy li gën a néew ci espace ji mën a dox diggante ñaari mbërëg tabarakallahu yow sa affaire yow leer na xam nañ sa aada mooy yow kon fukki fan juróomi fan yi mooy sa aada su fekkente ne ginnaaw fukki maanaam te fan beeg juróom benn dafa commencé gis deret di dem nag muy dem mm-hmm. loolu la ñu tuddee istimrar mm-hmm. maanaam mooy day dem rek day continuer deret ji day wéy hmm. du taxaw hmm. ah istimrar de toute façon maanaam bi ci lugha sax loolu lay tekk muy continuité hmm. lu luy wéy waaye dafa am langage bi dañ koy wax tamit ci ci xaydu maanaam bu ñu waxee istimrar ci xaydu la am lu muy tekki maanaam mooy te mooy loolu mooy le fait que dem noonu di dem mais léegi euh, mu commencé gis deret deret ji téwo taxaw boobaa Hanafi bi danaan ko comme que ñaar yi wéroon nañu yow loolu ngay jàppe muy sëmb rek baax na ñeenti fan yow léegi gaaw à partir de moment bi mu continue bi mu commencé continue ñeenti fan yu njëkk yi fukki fan ak juróom benn yi maanaam fukki fan ak juróom yi Euh, muy kon ñeenti fan ak fukki fan ak juróom muy fukki fan ak juróom-ñeent kon yow loolu mooy sax lu ñu tuddee ak dawr mooy cycle bi à partir de jour bi nga tàmbalee gis deret jooju foofu ngay compter ñeenti fan ñeenti fan yu njëkk yi ngay taxaw maanaam ñeenti fan yu njëkk yi da koy jàppee comme mbërëg li ci def bu fukki fan ak juróom ci kanam deret jooju ngay gis yëpp da koy jàppee comme mooy da ngaa laal. après nga reprendre ak yeneen ñeenti fan nga tegaat fukki fan ak juróom nga tegaat yeneen ñeenti fan loolu nag natt ko ci lépp ci ci lépp ba keroog muy mat ci ñoom ci li ëpp ci boroom xam-xamu Hanafi yi li ñuy wax mu mat juróom benn weer laab maanaam mooy nit ki fii mi ngi laab ba juróom benn weer c'est-à-dire que mu gis ñeenti fan toog juróom benn weer yoo xamante ne gisu dara mu commencé nag gis mu maanaam ba balaa juróom-ñeenti benn weer yi di mat mu commencé gisaat deret muy dem loolu ñoom bu boobaa wéy googu dañ naan ah comme que temps d'attente temps wu kii bi li ñuy tuddee ak tuhru maanaam laab bi zamanu tuhru jamonooy laab gi matagul juróom benn weer te juróom benn weer li tax ñoom ñu teg ko mooy ngir ne juróom benn weer mooy li gën a néew ci ko ëmb moo tax ñu teg juróom benn weer yooyu maanaam de telle sorte que kon nit ki dootul amati attey ku ëmboon mais day am attey ku laab parce que lu tax parce que ak saru tuhur moo existé loolu mat naa bàyyi xel maanaam bu ñuy wax naan li gën néew lu ñu tuddee ak àllu tuhur maanaam li gën a néew ci bu nit ki laabee am na maanaam set na pendant quinze jours mooy li gën a néew mais lan moo gën a néew ci laab loolu amul maanaam mooy jigéen mën naa toog du gis mbërëb du tout loolu mën naa ne wala mu toog ay at yu mu dul gis mbërëb mbërëb bi reprendre ak après loolu moom moo tax ñoom ñu jël ñu at mbir mi ci juróom benn weer mais loolu mooy li ci ëpp seen borom ko xam di wax rahmatullahi alayhim sauf que bu ñuy fatwa beneen wax ji gën a faible ci moom la ñuy fatwaawee ngir mu gën a woyof mooy ñaari weer lañuy ñuy bàyyi xel ci distance boobu ñaari weer bu boobaa ñu ne ci lañ naan ndaw si comme que toog nga boo toogee ba ñaari weer gisoo mbërëg à partir de moment boobu ngay compter waat comme que moom nga daan moom nga daan toog di ko xaar à partir de moment boobu ngay toogaat di yeneen ñeenti fan xaaraat maanaam mbir mi noonu lay demee ci ñoom mm-hmm. euh, léegi maanaam loolu dañ ko def ngir yombal mbir mi ci jigéen ji maanaam ngir fatwa bi pour mu gën a yomb sinon euh, lii ñu gën a dëgëral moom mooy juróom benn weer yi lañuy ñuy xaar voilà loolu mooy su fekkente ne loolu dal na ko mës na koo dal mais sinon kim mësta dal kooku mënut a toog mënut a toogee noonu kim mësta dal moom mënut a toog mënut a toogee noonu di xaar juróom benn weer wala ñeenti ñaari weer parce que sinon day wane ne am na lu muy gis ci mbërëg ki nga xamante ne xam na nu muy ràññeewee mbërëg ak lu dul mbërëg waxoon nañ ko muy juróom benn façon yi ñuy xàmmeewee mbërëg ak lu dul mbërëg mooy couleur bi xet gi métit gi ak bëriwaay bi wala tuuti wala néewaay bi ak ni muy fatte tale ak wala ni muy woyofe mooy viscosité bi wala boog mu nekk luy gaaw a coagulé bu dee deretu mbërëg du coagulé maanaam kon juróom benn yi bu fekkente ne nit ki xàmmeewee na ko noonu loolu da koy dimbali <coughs> mu ràññee su ràññeewee euh, kooku amul problème kii ràññee amul problème parce que day topp rek li mu ràññee mais ki dul ràññee kooku moo am problème maanaam moom mënta def ba ràññee mm-hmm. kooku moo am problème léegi ñu jël cas de figure <coughs> ki nga xamante ne moom euh, deretam wir na waaye laabum mu wirul mm-hmm. xam nga waxoon dañ la ne ñeenti cas de figure yi am mm-hmm. deret ji wir mooy lan mooy dañoo départ rek ndaw si commencé gis mbërëg mm-hmm. bi mu gisee mbërëg gis na ko ba juróom-ñeenti fan parce que ñoom fukki fan yi bu ko weesoo deret jooju wératul fukki fa juróomi juróom-ñeenti fan la gis ñu waaw euh, après mu toog la mu la quatorze jours fukki fan ak ñeent commencé waat gis deret deret ji wéy ah kooku gis nañ ko bi gis ngeen ko tasawur ki ngeen léegi kooku juróom-ñeenti fan yi lay jàpp ne ah, lii de deret jii de wér na sauf que euh, problème bi fi mu nekk mooy laab gi mu wérul laab gi mu wérul mais bu boobaa loolu garawul laab gi wérul deret ji wér du garaw euh, mooy juróom-ñeenti fan yi lay jàpp bu boobaa day daal di jàppee à partir de fi juróom-ñeenteelu fan bi yemoon foofu lay compter ba vingt jours vingt jours euh, maanaam comme que juróom benn fan la parce que ñoom nii lañ ko defee fukki fan mooy li ma li gën a bari li nga mën a gis bu dee cycle bi weer nga koy gisee mm-hmm. laab gi juróom maanaam laab gi kon ñaar fukki fan ak benn lay doon walla ñaar fukki fan lay doon kon ak benn mm-hmm. vingt et un jours ndax trente jours mooy weer wi mm-hmm. donc Euh, loolu li tax borom xam-xam yi di wax weer tout temps bu ñuy natt dañuy delloowaat mbir mi naan weer parce que dañoo gis ne euh, ñi nga xam ne dañ leen a fase ñooñu ñetti yoon ñetti mbërëg lañuy ñuy salaasata quru la alquran wax ñetti mbërëg la ñuy nekk waaye ki nga xamante ne fase ko waaye maanaam ki nga xamante ne amul mbërëg. jotut a gis mbërëg wala yëggagul fu muy amee mbërëg kooku ñetti weer lay xaar comme ñu gis ne ci ku normal mbërëg bu ne weer lay tombeel weer lay tolloo loolu moom moo tax ñuy jël mbir mi di ko delloowaat ci cosaan loolu mooy aslu moo tax ñoom ñu ne kon juróom-ñeenti fan yooyu ngay jàpp waaye ñaar fukki fan ak benn ngay jàpp mu daal di nekk la mu daal di nekk li la laab lu ci mën di génne ci der garaw continuer nga jàpp laab boobu nga commencé tamit nga jëlaat yeneen juróom-ñeenti fan yi ci tegu nga jàppe ko comme bërëg yeneen ñaar fukki fan ak benn yi nga jàppe ko comme comme laab léegi mu def cas de figure ki nga xamante ne li mu gis ah, maanaam yeneen ñaari cas de figure yu mujj yi ndax ñoom ñoo bokk at maanaam mooy ki nga xamante ne dafa njëkk gis deret waaye deret jooju moo wér waaye laab bi moom wir na maanaam masalan mu gis onze jours yoo xamante ne dafay gis deret mu teg ci quatorze jours yoo xamante ne dafa laab ba pare mu commencé gisaat deret ci saa si mbir mi continuer ba tey kii ba tey kaawu kan la mubtada bi la mm. maanaam kii doog a tàmbali jigéen ji nga xam ne c'était pour la première fois muy gis deretum rek mm. kooku moom moo tax ñuy wax nii ba tey ci kooku lañ ne mm. léegi kooku moom def nan ko suma yow comme que salaat gi moom sa sa sa sa gi euh, non quinze quinze jours waaw waaw kii kii laat waaw ñaar yëpp kenn wéeru ci dañ naan ko kon yow da jël ñaar fukki dangay jël fukki fan fukki fan yu njëkk yi moom ngay considérer à partir fu njëkk fa foofu ngay foo considérer fukki fan comme ci gis comme ne li nga gisoon loolu fukki fan yi ñooy mbëri à part de fan ak benn bi boobu benn boobu mooy nekk premier jour bi ngay compter ba ñaar fukki fan ci kanam mu nekk lu laab foofu nga tàmbalee war fa yeneen fukki fan yoo xam ne mbërëg lay jàpp noonu ngay toppee mbir moom ba keroog ngay pare euh, amaa ki nga xamante ne moom dafa gis fukki fan ak benn waaye mu gis seize jours yu affaire bi dog après bi affaire bi tàmbaliwaat mu continuer bu boobaa dañ naan ko yow ba tey amu aada parce que aada ñoom ci ni muy saxe mooy fokk nga gis d'abord benn mbërëg bu wér ak benn laat bu wér ci bu boobaa ci lañuy doog a mën a saxalee ci yow ab aada léegi ñu ne ko euh, kon bu boobaa bu fekkente ne fukki fan ak benn ñaa ah, kook da wérut moom ndax fukki fan daal waru ko woon a wees ñu ne waaw ñu tegal ko ci ñaar fukki fan maanaam ñu tegal ko ci bokk euh, fukki fan ak juróom wala juróom benn wala ñaar fukki fan wala moo xam après mu gisaat deret mbir mi nag wéy dañ naan ko d'accord yow delluwaatal ci cosaan ba tey maanaam fukki fan yi ngay compter à partir de maanaam benn fan boobu yow ci laap nga koy boole nga compter à partir de moment boobu ñaar fukki fan après nga continuer maanaam nga def noonu tegalee noonu noonu ngay continuer ba keroog mbir may wér yii yëpp nag buñ koy wax mooy su nit ki jigéen ji bu xësee ba wér nag ba jëlaat cycle bu normal du day daal di commencer leneen <coughs> dégg euh, saa yu toxoo nag ci aada bu njëkk ba dem ci beneen aada loolu ne serait benn yoon dañuy daal di jàppee ni li mu mujjee gis te mu wér ci deret wér ci lapp loolu mooy aadam mm-hmm. loolu xanafi yi noonu lañ ko gise loolu mooy xanafi yi mm-hmm. fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoo dañoo gisee mbir mi ne mm-hmm. su fekkente ne da ngaa tàmbalee da jigéen ji dafa tàmbalee gis deret comme niñ ko gisee bu fukki fan ak juróom ba tey deret mbërëg la su ko weesoo dootul deretu mbërëg loolu waxoon nañ ko léegi waaye ñoom dañ naan ñun de am nañu mbir moo xamante ne ñun moom la ñuy gën a bàyyi xel te mooy teqantal maanaam mooy ne parce que ñoom en fait da ngay gis ne ci yi amuñu benn wax kese kese kese amuñu benn wax kese euh, am na wax ji nga xamante ne mooy euh, li ne dañuy xool li gën a comme li imam ibn Ziyad rahimahullah solo ci imam Malik mooy dañuy xool ñi bokk ak ndaw ci jamono ci ay moroomam te bokk ak ñoom moom ay askan ñoom yi ñuy faral di gis moom lay jël maanaam moom lay jël bu bu bu laajee par exemple euh, bu ko par exemple sœuram yi yeneen sœur yi mu am ñu ne ko ñun dey ñoom ñëpp ñu def ñun ñeenti fan la ñuy gis mu laaj cousine yi ñu ne ko ñeenti fan la ñuy gis boobaa ñeenti fan lay jàpp voilà bu dee daf leen a laaj ñii ne ko ñeent ñii ne ko ñun ñun de huit kii ne ko quatre ke kee ko kee ko cinq kii ne ko six day jël moyen bi su jëlee moyenne bi daal di jël maanaam moyenne boobu lay jël parce que parce que dina gis ne li ëpp ci ñoom am na benn boo xam ne boobu la ñuy gis que loolu mooy mën a indi moyen bi di nekk loolu mooy li ëpp ci ñoom benn boobu daa am na bu ñuy gis hmm. ah, ñooñu nag li ëpp ci ñoom bi ñuy gis boobu lay jël hmm. daal koy daal di koy jëfandikoo ah, loolu nag moom mooy ñoom su fekkente ne mënoo dellu ci tamyiz hmm. mais bis boo mënee dellu ci tamyiz da ci anam boo xamante ne da mën a xam ne mooy ràññee xam ne lii moom mooy mbërëg li ci des du mbërëg même bu dee day tax tasaaroo ci biir te dafay dellu euh, ba ci ba ci fi gën a maanaam ba ci euh, mais mais boo lépp du mat fukki fan ak juróom loolu boo day jàpp na yooyu ñuy mbër yi ci des duñu mbër comme la ñoom imam Ibn Rushd rahmatullahi alayhi ñoom loolu la ñu kon ñu gis ne wax ji maanaam ñoom dañoo am ay gis-gis yu wuute waaye boo xoolee dinañ gis ne soit day daal di dellu comme lii Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax euh, Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha ci hadith bi ñuy ñëw insha allah wala de wala wala mu nekk ñu dellu mbir mi ci tamyiz euh, bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah am ñoom à peu près mooy liñ jotoon wax ñoom loolu la ñuy gis maanaam mooy ne euh, dañoom dañuy xool rek ne fukki fan la ak kii buñ dañuy xool lan nan lañ leen di ràññee bu mënee ràññee mu jeex ñu daal di jël lool def ko mbërëg buñ ko mënul ràññee rek buñ ko mënul ràññee ñu daal di delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy cosaan maanaam mooy dañ naan ah comme mbir mi noonu la demee fukki fan ak juróom yu njëkk yi yooyu ñuy mbërëg te loolu tamit riwaaya la ci yenn ci Maliki rahmatullah li ci def moom du mbërëg suñ ko mënul ràññee mais. Euh, li nga xamante ne moom la Hanaabila yu bari wax rahmatullahi alayhim te dëgëral ko mooy dañ koy delloo ci juróom benn fan wala juróom ñaari fan comme ni xam ne noonu la ko hadith bi waxee woon euh, léegi ñu dellu ci ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji nga xam ne dafa commencé woon a gis ab aada moom ba xam ne am na aada bu établir ci moom mooy al mu'tada hmm. ba pare mu daal di jékki nag deret yokk kooku maanaam bu fekkente ni li gis li mu daan gis ci deret dafa dëppoo ak aadam loolu amul problème et que aada bi normaloon na aada waxoon nañ la ko mooy li jigéen ji di tàmb di gis te fekk mbir mi dëppoo ak euh, ak maanaam euh, maanaam laab gi wér na set gi diggante ñaari mbërëg mat na fukki fan ak juróom ci jumhur muy xanafiye yi ak maaliki yi ak saafi rahmatullah ci xanaabila yi rahmatullah mat na fukki fan ak ñett te loolu daal di ñëwaat insha allah ci wuute boobu bu ñu gisee lool bu matee loolu maanaam lu ñu moom la ñu gisee aqallu aqallu comme ni ko waxee woon yeneen yi ci def maanaam bu bu xësee ba ba nekk loolu établi bu dee ci xanafiyey xanafiyey rahmatullah alayhi ñoom waxoon nañ la ko léegi faw deret ji maanaam mat ñetti fan lu bon bon parce que loolu tamit mat naa leeral su fekkente ni jigéen ji li mu doon gis matutoon matul ñetti fan ci xanafiyey rahmatullah ba tey dañuy jàpp ne istihaada nga doon gis baax bu dee ci xanaa bi lay eh, nag xanaa eh, bi lay rahmatullah alayhim ñoom it bu matul un maanaam vingt quatre heures dañuy jàpp ne ah yow ba tey li nga doon gis ni mu tudd moom mooy istihaada la tudd wala damu fasaadal waxen la mais ak bi benn la euh, léegi su fekkente ne hmm? non non Maliki amuñu waxoon naa la ko ci wàllu aada amul lu gën a tuuti amul lu ñu tuddee aqalul xay bi ñoom ci ci ibaadaat yi ci aadaat yi mooy muamalaat yi ci la am lu ñu tuddee aqalul xay bi mooy yawmun wa layla mooy bis ak guddeem maanaam mooy dama nekk fàtte pour mën a wax ne ah comme idda par exemple idda dañ koy jàpp ne bu gisee ñetti yoon mbërëgëm ba xetaat ci fase bi day daal di dox idda bi day daal di jeex mm-hmm. léegi euh, bu dee ci loolu ñoom dañuy compter vingt quatre heures yu mat sëkk fekk matul 24 heures nag idda bi duñ ko boole waale ci mbir mi mbërëg bi léegi euh, ñu jël kon cas de figure ki nga xamante ne dafa doon gis a maanaam da daan gis aadaam aada bi normal maanaam ñu jël cas de figure masalan day gis juróomi fan mm-hmm. daa di laab 17 mm-hmm. jours jëlaat juróomi fan laabaat 17 jours jëlaat juróomi fan laabaat 17 jours mbooleem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne kii lii la mbiram demee mm. euh, xaydu bi juróomi fan la mbërëg bi mm. ak tuhru laat bi mm. fukki fan la ak juróom-ñaar dix-sept jours mm-hmm. et que ak daw cycle mm-hmm. vingt-deux jours la mm-hmm. kooku nag dafa war a ràññee naka la koy gisee ci weer wi ak naka lay taxoo solo weer yi par exemple mu ne 1439 gis naa ni muharram bi ci semaine bu njëkk bi ci la ci semaine bu njëkk bi ci laa tàmbali ci muharram bi noonu la koy natte wala mu natte ko ci beneen weer mais faw mu xam ne ne comme que 17 xam nañ ni 22 jours la chaque 22 jours dina gis gis laab chaque 22 jours day gis mbërëg dina gis laab. Hmm. kooku bu ko natteewee noonu loolu li muy permettre mooy bu ñu demee ba mu am jorngel maanaam jékki-jékki rek deret di génn noonu te loolu day faral di dal jigéen ñi parce que jorngel euh, raar na mu jékki-jékki rek loolu rek ñëw noonu sans mu am cause souvent fi muy dalee jigéen ñi mooy bu ñu gisee bu ñu wasinee ba pare ba affaire wër reprendre mbir yi jaxasoo léegi wala ñu feebar feebar bu metti mm-hmm. wala ñu am accident daanu par exemple wala yu mel noonu wala wala wala ay stress yu metti rek mm-hmm. yooyu yëpp mën na indi joor gi yàlla mbir mi déréglé wu affaire yi soppeeku mm-hmm. wala ñu jël ay pilule lu bari dóor ay pilule dóor dóor dóor ba benn moment <laughs> <coughs> affaire yi déréglé lépp moom il faut que mu takk nit maam cycle bi fokk mu takk ko ba pare fokk mu takk fan lay ne ci weer wi maanaam ci solo at bi fan la ko doon gis ci weer wi mhm. su ko defee su xamee ne par exemple muharram 1439 bi mu doon tàmbal gis na ko maanaam foofu dafa da maanaam weer wi dafa teru rek mu teroondoo ak cycle bu boobaa su demee ba am problème dinañ mën remonter waat lépp remonter waat ko par vingt deux jours par vingt deux jours par vingt deux jours mm-hmm. mais su fekkee dina takkul loolu après bu problème amee rek day daal di gëlëm dootul mën a situé wu ci dara mm-hmm. souvent kooku problème bu bëri bëri bëri bëri moom lay am après mais loolu daan ci ñëw insha allah mm-hmm. mu am ki nga xamante ne moom cas de figure bi mu nekkee mooy dafa gis mbërëg euh, dafa gis mbërëg par exemple juróom ma maam juróom benni fan wala juróomi fan ñu dem ba benn moment mu jekki-jekki juróomi fan yi romb mbërëg may continuer di dem ñu dem ba benn moment mbërëg bi maanaam juróom benn fan et man de six jours laa cinq jours laa daan gis nañ jël cas de figure bu njëkk bi bi gën a gàtt balaa ñuy continuer maanaam day jekki-jekki ñeenti fan ñëw rek affaire bi arrêté au lieu yegg cinq jours mu taxaw ci quatre bu demee ba taxaw ba gis lu ñuy tuddee alaamatu tuhr mandargay laab ñu ne ko ah soxna fi comme que gis nga mandargay laab daal léegi ni ngay def mooy da ngay dem nga sangu ji nga dem di def mbooleem lu jaamu yàlla di def ndax mbir mi dañ ko aj lan ci gis mbër ak ñàkk koo gis ak mbir mi laal comme ni ko Alxuraan waxe fa iza tatahharna voilà waaw wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah bu leen leen jege fekk ñu ngi fekk ba keroog ba mbete ñuy laab bu ñu demee ba laab rek maanaam ba léegi sangu cangaal farata booba mën ngeen leen a dikkee fi nga xamante ne foofu la ko borom subhaanahu euh, maanaam fi mu dañuy gis ne cas de bi nit ki jigéen ji su gisee su nekkee yooyu loolu li mu tudd li mu gis euh, moment boobu mën nañ mën na ne ah man day léegi gis naa euh, <coughs> suma suma suma mbër jeex na bu dee ci jumhur ñoom foofu lañ naan bu laabaatee laab bi ëpp fukki fan ak juróom dañ naan ah kii nag ay la yewel aadaam léegi toxu na nekk na ñeenti fan mm-hmm. ñoom ci benn boobu lañ koy compter mm-hmm. amma Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ naan déedéet ñun loolu lu taxagum ñu ne aada bi toxu mm-hmm. parce que aada bi toxu dafay laaj mbir mi répété wu su répété wuwul boo xoolee parce que lu bari borom subhaanahu wa ta'aala da koo teg ci ñetti yoon voilà mm-hmm. edda bi il faut que mbir mi ñëw ñetti yoon bu mm-hmm. dee eh, ci. Euh, même raxas yi ñetti yoon yeneen moom yu bari yoo xamante ne yenn saa sam daf koy indi di wax ñetti yoon ñetti yoon ñetti yoon te lool mooy tax mbir ñu mën a wax ni lii wëlbatiku na ñëw na ñëwati ndax alaadatu ni ñu jóge ci almuawada lii nga xam ne day baamoo di ñëwaat boobaa ci lañuy ñuy saxalee ne mbir mi mat na ñetti yoon beneen bi ci des moom mooy su loolu amul mënuñu saxal dara ci loo xamante ne accident war na cee mën a nekk possible mbir mi bu ñu répété wul ñett yoon mënuñu comprendre ndax accident am na waaw wala déet loolu moom moo tax ma sax boobu dëgër vraiment dëgër lool mais ñu demee ba ci juróom bu ñu demee ñu jékki-jékki léegi daan na gis juróomi fan ñu jékki-jékki mu daal di gis juróom benn fan ci juróom-benneelu fan ba bi mu jeexee mu taxaw deret ji taxaw mu ne léegi man gis naa juróomi fan juróom-benneelu fan bi deret ji taxaw loolu dañ naan ah juróom-benn fan nag léegi ñi ci def dañ naan ah kon aadam de taxu na dem na ba ci juróom-benn fan waaye Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom foog laab gi topp ci maanaam fekk laab gi mat ëpp fukki mat fukki fan ak juróom mm-hmm. sinon du aada bi du toxoogum hmm. mais bu dee xanaa fi xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañ naan noon lañ xaaral bu demee deux beneen année bi beneen weer wi mbir mi defaat juróom benn fan mu laabaat laab bu normal hmm. ñu wëlbatikuwaat ñetteelu weer wi mbir mi defaat juróom benn fan mu laabaat laab normal léegi nag dañ naan léegi loolu la ñuy wax ne intiqaalul aada am na maanaam aada bi léegi toxoo ci juróomi fan dem na ci juróom benn fan léegi kon bu boobaa kenn dootul compter léegi istixaada maanaam nu muy demee bu juróom benn fan yi bu ñëwee ci juróomi fan bu xasee ba juróomi fan yi mat dañ naan ndaw si jullil wooral jullil wooral xanaa bi lay nag rahmatullah dañ naan ko waaye nag sa boroom kër bu mu la jege maanaam ngir sàmm mais nanga julli nanga nga woor parce ci ban xaq lañ la yëkkatilee mhm. àq bi yàlla am ci sa kaw ci ne da ka war a jullil da nga ko war a wooral kon da koy jullil da nga koy wooral ndax lii saxul te al yaqiinu la yuzalu bi shakk lu wóor kenn du ko toxal ngir ay sikki sàkk te lan la mooy yegg nga ci juróomi fan moom nga daan gis sa mbërëg moo nekkoon sa aada dem nga tey ba ci juróom benn fan ah kon continuer ngay julli nga woor na nga dem sangu ji ngay ñëw nga julli nga woor acte yi aju nag ci naka la ndax waxtu wu ne la war a julli ak naka ak yooyu loolu daañ ko gis bu ñu yegsee ci xadis bi insha allah mais yow da ngay julli di ngay woor moom loolu moom doo ko baax bu demee ba mat ñetti weer ñu gis ne laa même chose la ci lañ ko naan aha léegi yow ñun xam nañu li la dal li la dal mooy sa aada moo taxu moo tax ñu tuddee ko intiqaalul aada sa aada moo taxu léegi kon yow sa aada dootul juróomi fan fàtteel règle boobu léegi juróom benn fan la sa laab nekkatul la nga daan gis léegi lu bees li ngay gis laab loolu baax na muy ñaata muy muy muy muy muy euh, muy muy léegi aaday ndaw si léegi toxu na léegi juróom benn fan la ah. mën na changer mën na changer voilà mën na def quinze mën na def dix-sept jours mën na def leneen aadaam mën na changer maanaam euh, temps bi mu daan toog doonul gis rek mën na soppeeku hmm. mais bu soppeekuwul garawul ok par exemple supposons que cinq la daan gis ak quinze wala cinq ak dix-sept plutôt mm-hmm. léegi mu nekk six ak dix-sept mm-hmm. léegi au lieu de cycle bi nekk vingt deux jours léegi cycle bi vingt trois jours mm-hmm. baax euh, ñu bu dee fuqaha u Maliki yi dañ naan euh, def leen ndànk parce que ñun li ñuy tuddee istizhar am na ci ñun maanaam dañ naan na ngay ñoo ñoon loolu amul ci beneen mazhab ci fuqaha u ki rek la am rahmatullah lu ñuy tuddee istizhar te ñoom dañoo gis ne borom bi subhaanahu day euh, comme par exemple dafa ne tamatta'u fi daarikum salatata ayyam li mu waxoon peuple yent yàlla Salih alayhi salaam maanaam biñu leen di alaf bi na ngeen toog ci seen kër yi ci fan ngeen négandiku ñu ne kon li muy tekki mooy comme que dañuy négandiku kon fii wit nañ ne ndaw si na négandiku maanaam bu mu bañ a jaamu maanaam bu mu bu mu bu mu di julli ak di woor parce que euh, mbërëg nit ki borom bi subhaanahu dafa saxal ci ki nga xamante ne mooy ki gis mbërëk ne warte julli te warta woor te borom këram waru ko jege kon na xaar ñetti fan nga gis ne euh, foofu wuute nañu ak euh, boo xoolee ak jumhur xanaa bi lay rahmatullah alayhi sauf que ñoom dañ naan bu xaaree ñetti fan mm-hmm. ñetti fan yooyu da koy nekk mais ci mesure fukki fan ak juróom maanaam ndax xam nga kay tàmbali waxoon nañ la ne la fuqaha maliki dañu bëri gis-gis ci kii tàmbali mm-hmm. waxoon nañ la bi ibn ibn Ziyad indi wala même euh, ibn Rushd rahmatullah ñoom lañu saxal mm-hmm. mais am am na tam beneen bi nga xamante ne tam boobu bu tasaaroo la ci ma bi d'ailleurs moo nekk ci mu wat bu dawana mm-hmm. mooy day xaar fukki fan ak juróom yu njëkk yi maanaam kii doo ko tàmbali fukki fan ak juróom yi lay xaar fii tamit loolu la mooy fukki fan ak juróom moom ngay xaar mooy lan maanaam mooy su daan par exemple da daan gis cinq jours mooy même jëmmi même cas de ki daan gis cinq jours mbërëb dañ naan ko dangay xaar li ñu tuddee da mooy di jéem a ràññ xool mbir mi di seet seetantal ndax dina am lu feeñ lu gën a wér loolay istizhaar euh, léegi juróomu fan nga daan gis jekki-jekki nga mbir mi continuer nga gis juróom benn fan juróom ñaari fan juróom-ñetti fan bu juróom-ñetteelu fan bi jeexee nag ñu ne laa ñetti fan daal lañ mënoon a def istixaara dëgg dëgg nag yow say mbir li mu gën a nuru mooy ne ci jorngel nga ne léegi kon à de juróom-ñeenteelu fan bi dangay ngay sangu nga julli nga woor et cetera amul dara léegi yi mboolem yi xaraamoon ci ki nga xam ne moo daan gis mbërëg léegi dara xaraamatul ci yow euh, d'ailleurs fan yële nga bàyyi woon da nga koy yóbbu da nga koy fayal julli ñetti julli ñetti fan yële julli yooyu da nga koy fay ah les trois jours la waaw ngay fay. Euh, Hmm. waaw ma non da nga koy fay maanaam bor la buy tegu sa kaw léegi mu def juróom bu fekkente ne da nga maanaam eh, weer wi ci tegu imaginer léegi imaginer tey bu dee juróomi fan la ñu dem ci juróom benneelu fan ba mu daal di arrêté mm-hmm. wala ci juróom ñaareelu fan bi mu arrêté wala ci juróom ñetteelu fan bi mu arrêté bu boobaa fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañuy daal di tàmbalee wax ne yow sa aada léegi toxu na ndax ñoom gisu mbaax gi bu wéree rek benn yoon baax na léegi nag nañu xool cas de figure bi mooy dañoo njëkk gis juróomi fan mbir mi arrêt mbir mi eh, juróomi fan la daan gis tey mu dem. ba juróom-ñetti fan mu arrêté dañ naan ko léegi toxu nga ci juróom-ñetti fan weer wàcc tegu mbir mi toxu jóge ci juróom-ñetti fan affaire bay continuer nag bu boobaa dañ naan la da ngay defaat istixaar yeneen ñetti fan kon muy juróom-ñett juróom-ñeent fukk ak fukk ak mbir ma arrêté ñu ne ko ah léegi kon fukk ak benn mooy aada bi ñu jóge foofu euh, affaire bi yokkaat yeneen ñetti fan te beneen weer wàcc tegu muy onze kon muy léegi mu war a des douze treize quatorze bu ñu demaatee affaire bi nar a yokk benn fan rek lañ ci yokk ndax mënul weesu quinze jours hmm. su doon par exemple jigéen ji douze jours la daan gis mbërëg bu boobaa mën na istishab ba quinzième jour bi mais par exemple jigéen joo xam ne da daan gis treize jour moom ñaari fan rek lay istishab du gis du def istishab ñetti fan ki daan gis quatorze jours moom benn fan lay def maa maanaam topp ko noonu bu dee dafa gën a néew nag moom ñetti fan lay def istishab mais ku nekk gis na ni mazhab boobu euh, benn dafa ñàkk wóor parce que naka nga mën a waxee nit ki di jaamu yàlla ne ko sa jaamu yàlla gi bàyyi ko parce que tout simplement lu wóorul moo fi ne loolu mooy benn ñaareel bi ci def euh, parce que quand même julli bàyyiloo nit ki julli quand même lu rëy la beneen bi ci def mooy instabilité bi am ci mbir mi ak ñàkk gee mën a takk ci ay amaan loo xam ne ci amaan na la tegu loolu moom moo tax euh, amaan na mazhab bi gën a dëgër ci buntu boobu mooy li jumhur wax rahmatullahi alayhi maanaam mooy bu xësee ba commencé weesu aadaam dangay ngay arrêté boo continuer nga julli nga woor nga nekk ci mboole mboolem yeneen yi nga xamante ne kii gis ki denc ci mbërëgëm maanaam kii arrêté mbërëgëm amu ko bu boobaa parce que looloo tax mazhabu istizhar bi euh, lu ëpp ci borom xam-xam yi nanguwuñ ko dëgëral waaw rahmatullah alayhi ndax ñàkk sécurité maanaam ñàkk wóor gi ñàkk wóor te teguwul ci loo xamante ne dalil qati' lu dëgër la mbir mi comme que aada maanaam lii la daan gis moo tax ñu delloo ko ci aada mu ëpp doole que ñu delloo ko ci tamyiz ràññee li koy wane nag mooy xadiis bi nga xam ne moo nekk ci suñu buntu bi insha allah dañ ko gis ndax ñoom ñëpp buñ ñëwee ne yeneen bi sallallahu man de dama daan gis mbërëg damay gis mbërëg léegi li may gis dafa gën a bari daf naan leen dellu leen ci fan ya daan gis avant mooy wane ni kon bu ëppee ah fada'i salata qadra al ayyam allati kunti tahidina fiha bàyyil julli lu tolloog fan ya nga ko daan gis mooy kon dellu ci aada mooy cosaan ci mbir mi du dellu ci tamyiz foofu la fuqaha maliki yi wuuteeg yeneen yi rahmatullah alayhim mooy ñi ci des dañuy faral di gën di dellu ci aada fuqaha maliki rahmatullah alayhim ak léeg-léeg fuqaha shafi'i def ko ñoom dañuy faral di gën di dellu ci tamyiz <coughs> euh, léegi mais insha allah daañ ci ñëw ñoom it même jëmmi hadith bi dinañ koy laye parce que dañuy wax ne yent bi sallallahu mu njëkk a tudd mooy melaw bi dana inna damal hayd dana inna zaaka inna zaalika istihaadatun wa laysa bi hayd fa inna damal hayd aswadun yu'raf maanaam loolu du istihaada du mbërëg waaye gësin la ndax dereetu mbërëg dafay ñuul ba pare dañ koy xàmmee wala boog ci beneen riwaaya aswadun ya'rif dafay ñuul te dafa am xet waaye euh, na am loolu ràññee la waaye bi mu naan ko defal nangam quand même ca lam ko delloo ci jëf delloowu ko ci tamyiz bi mm-hmm. waaye ci aada bi la ko delloo mm-hmm. ba ci ki nga xamante ne mënta gis sax daf ni ko bàyyil juróomi benn fan wala juróom ñaari fan sittata ay sittata aw sab'ata ayaamin fii ilmillah juróom benn wala juróom ñaari fan ci xam-xamu yàlla maanaam même kooku sax loolu la ko wax nga gis ne tout le temps ci ay fani aada la koy delloo mooy ki dem ba nga xam ne mënta ràññee dara léegi mu def ki nga xamante ne dafa gis gëstinam am euh, maanaam euh, léegi euh, pare nañ ci ci ci ki doon gis aadam ah moo taadam ah léegi ñu gis ak nu fasa mooy kii di gis mbërëg kii di gis gisin kooku su demee ba weesu ñeent fukki fan jàpp maanaam bu demee ba weesu ñeent fukki fan rek ci xana fii ak xanaa bi lay rahmatullah leneen li muy gis loolu dañ koy tuddee gisin dañ koy tuddee istixaada istixaada lañ koy tuddee ba mu des ne euh, xanaa xanaa xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dañ dañ ko wutal tënk dañ ne ba mu def su fekkente ne dafa yor dëgg dëgg meloy deret mbërëg boobaa dañ naan dafa mbërëg bi maanaam gisin gi daal jeex rek mbërëg gi ci alors que ci xanaa xanaate yooyu loolu mënta ne rahmatullah ñoom mbërëg ak gisin mënu ñëw teewloo bu boobaa ñoom dañ naan la man de mbërit bii ma bii ñu gis dañ naan ah yow de li nga gis mbërëg la tudd euh, euh, tudd kii gësin la tudd ba quarantième jour bi mais à partir de quarantième jour bi su dee am na lu fi dagg mbir mi dagg na faw mu mat ñaar fukki fan ñoom bu dee quarantième jour bi faaw mu mat après ñaar fukki fan bu boobaa li nga gis ci deret loolu moom muy tudd ah mbërëg su fekkee mbir mi demee wut noonu li nga tudd li nga gis loolu gis la tudd kii istihada jorngel la boobaa kooku moom mubtada bi ñoo yem na tax mokkale di doog a tàmbali ñoo yem dañ naan surtout ki nga xamante ne dafa tàmbalee gëfin maanaam mooy jigéen ji nga xamante ne dafa mat jigéen rek ëmb dafa mat jigéen rek ëmb maanaam moom mos a gis mbërëg auparavant mm-hmm. voilà cas de figure ba xam naa dañuy léegi mm-hmm. <laughs> mais mais euh, alaakulli xaalis liñ ci jublu rek mooy nga xam ne ne bu mbir bi demee wee ñoom dañ koy considérer comme que ni doon doog a tàmbali léegi mu def cas de figure ki nga xamante ne dafa ëmb maanaam bon ñeneen ñi ci def presque même bi la ñoom maanaam Shafi'i ak Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom 60 jours lañ ko jàppee ñoom ba keroog ngay gis 60 jours li ngay gis loolu mbërëg la tudd kii ak euh, gësin la tudd su dee Shafi'i Maliki rahmatullah ñoom dañ jàpp ne 60 jours la. boo dee xanaa euh, ñaka naka naka Shafi'i rahmatullah ñoom dañ jàpp ne quarante jours mooy li ëpp li jigéen ñi di gis gisi du koy wees mais nag mën naa def ba soixante jours te comme mbir mi teguwul lu dul euh, amma hadith sayyidat ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne dana wax ne wala sayyidat ummu salama radiyallahu anha ne ñun de am nañu ñeen fukki fan jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñeen fukki fan lañ daan la jigéen ñi daan gis gisin loolu moom da koo aj ci jamono jooju moo tax Maliki rahmatullahi alayhi ak Shafi'i rahmatullahi alayhi da d'accorduñ ci tënku ko rek ci 40 jours mm-hmm. ndax dañ ne waaw d'accord mais ñoom li ñu gis ñoom jigéen ñooñu li ñu doon nettali 40 jours yooyu ñu doon wax mooy li ñu gis feen moroomu jigéen yi doon ko gis ci jamono jën dëkk ak bërëb yi ñu dëkkoon mm-hmm. loolu teg tegtalewul ne yeneeni jamono ak yeneeni bërëb yeneeni jigéen duñ gis leneen te at yu mbërëg li ci ëpp dafa tegu ci aada maanaam mooy ci constatation yàgg nañ fi seetlu ne lii mooy xew lii dina xew lii dina xew ci loolu yu bëri ci at yi ci ci loolu lay tegu euh, moo tax ñoom ñu ne kon euh, ci loolu lañ koy at noonu lañ koy natte léegi ñoom dañu ne euh, kon buñ xësee ba yegg juróom benn fukki fan mooy soixante jours ah loo ci tekkati nag yaa ngi commencé gësi yaa ngi commencé jorgal waaye ñoom nan lañ koy attewee dañ naan léegi nañ la delloowaat nga mën a ràññee ndax xàmmee nga deret ji waaw wala ñu delloo la ci tamyiz nga mën a ràññee ndax au bi lépp nga gisoon li ngay gisoon lépp mbërëg la wala li nga gisoon lépp maam li nga gisoon lépp deret bi naka la mel est-ce que am na noo ko mën ak beneen parce que déretu gësin ak déretu mbërëg dañoo jege wante daanaka benn la contrairement ak déretu jorngel nga xamante ne moom day wuute léeg-léeg mu gën a woyof léeg-léeg xeetu deret yi dañ ko gis ci xadis bi insha allah parce que boobu rek yaakaar naa ci xeetu tamyiz ràññee yi boobu lañ ci gisagul dëgg-dëgg maanaam gis nañ façon tam ya ràññee yi waaye couleur ak façon ngi deret yi ba léegi gisaguñ ko insha allahu taala foofu dañ ko fa gis léegi mu def ki nga xam ne dafa ëmb hmm. mooy alxaami jigéen ji nga xamante ne dafa ëmb ah, ñi nga xamante ne ñooy Hanafi yi ak Hanabila yi rahmatullah ñoom jàpp lañ ne moom du ëmb du du du du du gis bërëb kon mbooleem deret yi ñuy gis ci jorngeel gi rek lay dugg ñoom dañ koy daal di jàppee ni loolu daal du teree julli du teree woor du teree borom kër di ànd ak nit ki moom des ne xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy taamu borom këru ndaw si bañ koo jege quand même allahumma ba mu des mu continuer continuer bu yàgg boo xamante ne waa ji day mujj a sonn waaw bu boobaa moom dinañ maanaam sibeel gi day denc ñoom day tëb ah, bu fekkente ne ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom jàpp nañ ni ki ëmb moom dana gis deret mbërëg sauf que Shafi'i yi ñoom rahmatullah dañu ne comme ni mu daan gisee yeneen deretu mbërëg yi loolu mooy condition maanaam mooy ku daan gis juróomi fan mbërëg mu ëmb affaire bi continuer juróomi fan yooyu jëmmi juróomi fan yooyu saa yu yegg mu continuer bu boobaa dañ naan ko ah yow de lii nga gis ni moom mbër sa mbërëg li la rek maanaam sa mbërëg yi ñoo soppeeku ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ naan non ñun ki gis ki ji ki ëmb di gis mbërëg ci ñaari weer yu njëkk yi moom dañ koy considérer comme ku normal ki parce que ñaare ci ñetteelu weer wi ci la jigéen ji di mën a xamee ne dëgg-dëgg ndax dafa ëmb waaw wala déet kon ci ñaari weer yu njëkk mën nay continuer di gis mbërëgam normalement day def rek istizhar comme normal bi du weesu fukki fan ak juróom ñoom noonu lañ ko gisee ah ñoom noonu lañ ko gisee diggante ñetteelu weer wi nag bu tamee la ñetteelu weer ba keroog muy mat juróom benn weer maanaam ba ci juróom juróomeelu weer wi ba ci digg maanaam ba juróomeelu weer wi di di jeex foofu ñoom dañ naan ko lépp mën nay continuer di gis mbërëg waaye ñaar fukki fan la koy mën a gis mm-hmm. mën ko gis lu ko mm-hmm. pendant vingt jours mm-hmm. gis loolu mbërëg la tudd waaye su ko weesoo mënef na koo jéggal ba vingt cinq jours maanaam bu demee ba commencé ëpp rek <coughs> dañ naan ko euh, ba vingt cinq jours léegi mu def ki nga xamante ne moom moo am euh, ki nga xamante ne moom moo am six mois jëm kaw juróom benn weer jëm kaw kooku day dem ba am dañ naan ko ah yow de boo demee ba matal soixante maanaam trente jours trente jours yow ci lañuy ñuy mën a wax ne yow de li nga gis moom mbërëg gi maanaam mën nañoo ba gis nit jigéen ji di gis mbërëg pendant trente jours à partir du sixième mois ba keroog muy muy muy jur doom kon trente jours su ko gisee mbërëg ñoom dañuy jàpp ne boobu normal la parce que lu tax parce que ñoom dañ ni ki nga xamante ne xool subhaanallah te pourtant loolu ci jëmmi boppam wax jooju maanaam wax ji ñu layee wax jooju aw lay la woo xamante ne dañ koo layee waaye amaan na lay la woo xamante ne tamit ñeneen ñi dàppuwul ak ñoom mën nañ koo jëfandikoo bu baax ndax dañ ne comme ki ëmb daa feebar moo tax muy mën a gis lu ëpp mbërëg maanaam muy mën a gis maanaam temps bu normal boobu looloo tax mu xoolee li mu wax li mu wax noonu mooy ne kon doon gis ci deret loolu tudd deretu que comme dafa feebar ba euh, boobu ci wàllu ki ëmb ndax dana gis mbërëg wala déet loolu tamit amaan na ñu daan ci ñëwaat insha allahu taala mais euh, bu ñu xoolee lii am nag mu def léegi cas de figure presque léegi euh, mais ñi ci def ñoom yii yëpp dañ koy jàppee jorngel ah mm-hmm. ñoom jorngel lañ koy tuddee Shafi'i yi ñoo koy tuddee damu fasadun wa illa <coughs> léegi ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy euh, léeg-léeg jigéen ji am mbir yu ko dal ci xeetu jorngel la maanaam mu am deret du muy gis muy gis deret joo xamante ne danaan ah man de gis naa ne tey euh, moom dafa jékki-jékki rek benn moment deret ji jaxasoo complètement ñu ne ko mën ngaa ràññee mbir mi mu ne mënumaa ràññee dara ñu ne ko baax na euh, xam xam maanaam say aada yu njëkk xam nga loolu mais bon xamoon naa ni daal man daan naa gis cinq jours après dinaa xaar dix-sept jours bon environ loolu laa daan gis wala daan naa xaar vingt-trois wala vingt-quatre jours bon nu mu ko waxee amul solo li am solo moo mu xam ne cycle am nii la daan demee mm-hmm. ñu ne ko d'accord léegi yow liñ lay laaj aussi ginnaaw bi nga xamee loolu mooy dañ lay laaj ndax ci weer wi kañ nga ko ci daan gis parce que weer wi bu ñu ko xoolee ñeenti semaine la maanaam weer wi day day njëkk a feeñ mm-hmm. buñ demee ba euh, à partir de maanaam euh, semaine bi bu njëkk bi da gis day feeñ di teel di di di di di teel jóg di tëdd di après mu gën a jógaat fu gën a kawe tuuti mais tuggaat et cetera noonu mais day gën di mag saas bi ba nekk daanaka genn wàll ñeneen beneen ñaareelu geneen wàllu weer wi day dem ba mat ah yeneen ñetteelu wàll mooy da koy gis muy muy wàcc mais day dem ba digg beneen wàll gi day gis maanaam mooy quatre semaines daal en gros muy vingt huit jours mm-hmm. après ci lay dugg dugg du du génn après ñu ne weer wi xëyoon xëyoon na maanaam mooy ci vingt vingt huitième jour bi ci wala voilà ci lay ci ci non vingt septième jour bi ci lay xëj mm-hmm. après ah dootoo ñu ko gisati vingt huit jours vingt soit vingt neuf bi soit mu feeñ wala mm-hmm. mu feeñ ci trentième bi mm-hmm. mais ñu naan ndaw si léegi dañ naan ndaw si ci ban semaine ci semaine yi ci nga ko daan tàmbale gis parce que cycle bi ni muy demee soit da koy xàmmee comme niñ la ko waxee woon sànq mais su fekkee weer lay gis te loolu mooy lu ëpp ci jigéen ñi mooy lu ëpp ci jigéen ñi ñoom day def juste vingt huit vingt neuf jours du ko weesu lu ci ëpp ci jigéen ñi noonu lay demee cycle bi day day nekk comme weer wi voilà euh, wala mu def trente jours. mais du ko weesu jigéen ñi lu ci ëpp noonu rek lay demee mënut a demee neneen bu boobaa dañ naan mais yow ban weer soit dañ ah, naan ah man de xam naa ni kóorog daaw ga de sama bërëb yi maa ngi ko gisoon ca juróom-benneelu fan ba maanaam loolu da koy daan mën a takk te comme que sama cycle vingt deux jours la dañu mën a remonter mbir mi pour indil ko lanam cycle am daal ko koy situer. mais bu demee ba nga xamante ne euh, mënul situer dara parce que buñ ne ko d'accord léegi est-ce que mën nga ko situer ci bu nee nag léegi man man ngaa xam naa ne weer laa koy gis mais nag xaw ma ban moment ci weer wi laa koy gis mais mais li ma ko gis moom mooy par exemple damay gis euh, juróom ñaari fan muy sept jours après ma gis vingt deux jours mm-hmm. te vingt troisième ba ci laay gisaat beneen jour maanaam kon moom daanaka. weer wu ne lay gis règle mu ne ko waaw mu ne ko mais donc euh, yow léegi ni ñuy doxalee ak yow mooy dañ lay laaj ci ban semaine nga koy faral di gis mu ne man de xam nga man bu ko xamee ne problème bi rek la woon à partir de foofu lañ koy situer muy continuer di mën di ràññee hmm. maanaam mais lool mooy su dee day gis tout le parce que dañu dellu si waat ci ci borom aada bi en fait parce que situation yi mais dañuy dañuy traité ay situation yoo xamante ne mën nañ gën a compliquer que yeneen yi moo tax suñ ne ko ah d'accord yow léegi moment bi nga ko doon gis moment boobu lañ la koy situer nga toppaat sa cycle su dee man mu ne mu ne mu ne noo man nag xaw ma mais daal gis seetlu woon naa ne balaa weeru yi bu daan digg ba ñu toll moo ci ay yaamul biir bi loolu daal dafa ma daan fekk tout le ma nekk semaine bëri boobaa dañ ko koy ci semaine bu njëkk maanaam ci début bu semaine bu njëkk bi wala boog du laaj ko ci ñaata fan la la daan fekk bu dee man daal bu dee bu dee man par exemple ci digg bi la ma daan fekk maanaam man daal bu weer wi daan toolu ci digg di leer leer naññ nii daf ma daan fekk ci digg bi maanaam mooy ci juróom benneelu fan yi ci juróom eh, benn fan yi mu daan wala ci juróom ñaari fan yi ñu wax maanaam ci digg bi la ko daan fekk kon moom mooy ñeenteelu fan bi wala book mu ne xaw matuma mais xam naa ne mën na nekk ñeenteel mën na nekk ñeenteel bi ci la may fekk boobaa dañ koy teg ci digg bi maanaam noonu lañ koy toppee su fekkee ne xamu ko du tout mais xam na ni ci semaine boobu la daan tollool dañ naan ko d'accord semaine boobu la daan tollool kon yow semaine ñaareelu semaine bi ci début wu ñaareelu semaine bi ci ngay natt tout le temps say mbërëg nga compter nombre de fan yi nga daan li ci des su fekkente ne maanaam kooku noonu lañ koy nattalee et cetera toppal loolu ci jamono ji ko mën a gis bu ne man daal xam naa ni ci fin weer wi la daan nekk bu boobaa da nga koy yóbbu ci semaine bi nekk ci fin weer bi su ne ci digg bi man daal gis naa ne bu jant bi da bu bu weer wi daal leer leer naññ daal ci la daan tàmbali bu boobaa ñu teg ko ci quatorzième jour bi pour mu mën a tàmbalee foofu et cetera. maanaam pour mu mën situé wu su fekkee ne mënul situé wu du tout dañ koy yóbbu ci début weer wu ne ci début wu weer wi rek ci lañ koy yóbbu takk ko mais am na yeneen xeeti mbir yoo xam te ne da ciy aju après mais foofu lañ naan ko del bàyyi yow léegi euh, début weer wi foofu moom ngay arrêté nombre de fan yi nga daan gis bu dee xamutuma sax nombre de fan yi ma daan gis man non seulement xaw ma lii xaw loolu ko laaj mu ne xamul <coughs> kooku dañ koy yóbbu ci fan yu njëkk yi ba pare ne ko tànnaloo ko fa juróom benni fan wala juróom ñaari fan selon ñi mu bokkal ñi mu maaseel ci ay mbokkam lan la ñuy gisee <coughs> loolu mooy cas bi gën a ni ñuy traité mbir moomu parce que yeneen ka yëpp dañoo taat borom ko xam ne rahmatullah dañ ciy wax ay cas de figure yenn kii mbir muy daa faat daar dafa metti dafa jafe mais euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la waxoon ñi ko bu ñu xoolee xadiis yi li mu wax jigéen ñi ko doon wax da ngay gis ne daf leen tànn loo juróom benn fan wala juróom ñaari fan mm-hmm. moo tax euh, borom kooku bi rahmatullah biñ moom amal na mooy li ci gën a dëgg insha allah gën a dëppoo ak wax bi yent bi sallallahu alayhi wasallam woo wax ne na nga toog juróom benn war a juróom ñaari fan waaw kooku la ñu wax tuddee wala mutahayyira wala mooy ki nga xam te ne xamatul dafay jékki-jékki di gis deret tout temps mënul xàmmee deret ji parce que ki ñuy wax loolu mooy ki nga xam ne mënta leen na mënul ren ràññee maanaam amul aada xamul aadaab mënta ràññee xamul ban jamono la daan gis xamul ban jamono la daanul gis amul benn lu ko mën a permettre bu mën a xàmmee fàtt na lépp moom waaye nag bari na ci borom xooxam yi rahmatullah ñoo xam ne dañ koy tegal ay benn ki bu drastique benn xeetu coono maanaam benn xeetu jaaw di jaamu bu drastique sax mm. day sangu tout le temps day julli voilà et que tout le temps saa yuy julli day maanaam tout le temps day julli après mu taxawaat xaar maanaam fan yooyu lay xaar rek way sinon day julli ba pare day fayaat ci biir yeneen waxtu yi yeneen jours yi lay fay julli yamu julliwul woon ci juróom benn fan yële yooyu da koy fay mm. parce que wóoru ko woon ne possible ne nekk woon ci mbërëg maanaam situation yu compliqué lañ la ñuy teg kooku alors que amaan na li gën a woyof te gën a yomb te gën a dëppoo surtout waxu sharia bi mooy lii nga xamante ne rawatina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam waxoon na ko kom niñ ko gisee ne ko toogal juróom benn fan wala juróom ñaari fan loolu moo gën a simple te gën a yomb te leer na maanaam. Euh, sinon coono lay doon goo xamante ne bu lañ koy teg ba pare ñu ci bëri ci borom xam yi maanaam kooku par exemple ba keroog muy wér borom këram du ko du ko jege maanaam kooku am rapport ak borom këram ba keroog muy wér waaye eh, bu ñu ko ajee ci li Yonent bi sallallahu alayhi wax ku mel ne sayyidatu Fatima bint ti Hubaysh eh, Hamna bint Jahsh ak ñeneen nag radiyallahu ta'ala anhum dañuy gis ne lim leen wax loolu dafa gën a simple loolu yëpp naam am na nag li aju ci wàllu après naka lay laabam nan lay demee maanaam naka lay raxasoo kañ lay sangu ak yooyu loolu daal dugg insha allah ci xaalis bi tamit buñ ci yegg si insha allah kon bu ñu xoolee cas de figure yii nii ci wàllu istihaba maanaam mooy jorngel kii nga xam ne day gis lu ëpp li muy daan gis ci deret daanaka règles yi li ci gën a compliqué wala li ci gënoon a jafe amaan na amaan na amaan traité nañ voilà voilà c'est dina di wala boog yi tax nga mën a xàmmee nan ngay traité ak jigéen ji bu fekkente ne dafa am situation yu mel noonu yu ko dugg amaan na gis nañ ko wala book en tout cas euh, yaakaaru ne bu dee am na lu luñ ci bàyyi wala luñ ci fàtte tamit du doon lu bëri wala lu lu compliqué lu jafee voilà lu jafee retrouver lay doon ah voilà mais daal lii moom boo ko takkee jàpp ko moom di nga xam ne lii aju ci wàllu istixaada jorngeel lu ci ëpp moom jàpp ko maanaam li nga xam ne moom mooy lii moom yëpp nag ñu tudd nag généralité bi la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 waaw bismillah waaw dama bëggoon xam par exemple si masala istizar bi hmm. ndax day valable ci ki nga xam xamante ni day maanaam day mën a ràññee maanaam su fekkee ni jigéen bi moom mën na ràññee ne li muy gis nii hmm. maanaam deretu mbërëg la wala déet ndax Maliki yi ñoom dañ koy wax ni ko mu toog ñetti fan pour seetlu wala ndax dañ naan ko rek na ko na ko yokk ci mbërëg bi rek te ñu jàpp ne aadaam moo tax en fait <coughs> Maliki rahmatullah alayhi dañ koy teg ngir ki nga xamante ne am na aada maanaam yàgg naa gis aada parce que dañuy jàpp ne euh, deret ji nit ki di gis di jigéen ji di gis te mu toll ci fan yu mbërëg yi loolu yëpp mbërëg la ci cosaan su weesoo aadam maanaam muy muy muy muy dinañ ko gisoon sufratu ñoom kudratu ñoom ñëpp deret ji xumratu euh, euh, damul aswad maanaam mm-hmm. yooyu yëpp deret bi xeetu deret yooyu yëpp daañu ko gis insha allah ci hadith bi yaakaar naa jotaay bii di ñëw insha allah mm-hmm. yooyu yëpp ñoom dañ koo jàppee comme bërëg comme dañ koo jàppee comme bërëg gannaaw ba ñu gisee laab gi ak laataa ñu laab gi moo tax ñoom istizhaar boobu ràññee gi du tax ñuy wax istisar ci loolu ñoom ràññee gi fi mu leen di jariñee mooy su ëppee fukki fan yi ak juróom wala boog mu weesu aada bi mu gisoon bi mu daan gis ba ñu teg ci yeneen ñetti fan à de moment boobu ci lañuy ñu commencé wax ñoom waxi léegi ràññeewal mbir mi nangam ak nangam yu foofu la ñu koy commencé dugal kaawu ràññee mais sinon duñ dugal kaawu ràññee foofu istizhar la ñuy wax parce que ñu ngi ci kaawu kaawu mu'tada ki nga xamante ne dafa amee aada wallahu ta'ala wala léeru waaw dégg naa ci ma am mhm. exemple ñu koy gis ñetti fan wala juróomi fan mhm. mu jàll comprendre naa ni duñ bàyyi xel ràññee bi donc day yokk ñetti fan léegi imaginons mu yokk ñetti fan ba pare mhm. mu kon ne mais li muy gis c'est que même propriété yi la que règle am maanaam que xayda bi. waaw maanaam day xet geeg yëpp. lépp ñoo ko bokk teg teg. waaw kooku day sangu ji wala day jàpp. day sangu ji déedéet day dem sangu ji parce que istizhar ñetti fan lañ koy def kenn du ko def lu ëpp ñetti fan ci limitu 15 jours comme ni nga xam te loolu lañ ko waxee hmm. kooku kenn du ko wax ne ko demal déedéet day dem day sangu ji waaw Allah ta'ala waaw ah, bismillah. La première, c'est le... Euh, est-ce que sur chacun des trucs, on pourra dire qu'est-ce qui est le plus de cœur Parce qu'on l'a dit pour la Murtada, on a dit que c'est les Anadéliens. Mm -hmm. Mais euh, pour les autres, on n'a pas dit. <laughs> de quoi Yéna, yéna <laughs> Oui, oui, c'est très sérieux d'ailleurs. Euh... Avis, parce qu'on a dit tous les mazans, pour savoir à chaque fois c'est lequel le plus de cœur. Voilà, léegi bu fekkente ne bu fekkente ne nombre de euh, li gën a néew ci aada mhm. bu Maliki yi la rahmatullah alayhi mhm. li gën a néew voilà bi nga xamante ne moom mooy li gën a digg doomu loolu nag euh, maanaam li gën a kii mooy li ñu tuddee aqallu tuhri euh, loolu daañ ko gis boobu dinañ ko traité parce que dina ñëw ci kanam incha allah parce que c'est moins évident que dinañ ko gis dinañ gis ne évident wul <coughs> bi nga xamante ne moom mooy euh, ci wàllu istizhar waxoon nañ ne la istizhar dëgëru wala boog dese naa dëgër buñ ko xoolee ak leneen li ci def d'accord waaw waaw mais ñeneen ñi tamit d'accord ci istisqa voilà ak lan. Euh, en euh, pour le minimum t'as dit c'est hmm. pour le maximum entre quinze jours du mois ou un à dix jours le plus juste. ñaata. ah aksaru xayd quinze jours la. Hmm. voilà voilà quinze jours la. pour euh, le alqala. lan. voilà aqalla tuhri voilà voilà aqalla tuhri 15 jours la tamit moom laa doon wax tamit ne la mais mais mais xanaa bi lay seen 13 jours bi tamit dinañ gis ne waaw dinañ ko gis mais dañ gis ne imam al-Bukhari rahimahullah moom boobu la gën a jàpp te te te dinañ gis lu tax insha allah mais 15 jours yi amaan na moo gën a dëgër mais que mais que 13 jours mën naa nekk que sur des cas voilà. Et pour par rapport ak lan ak parce que dafa bëri ay. ah non non kooku quinze xam nga quinze jours la mënta weesu. voilà maintenant effectivement kooku day ràññee loolu kon xaar kii doog a tàmbali léegi kii doog a tàmbali règle gis lu ëpp quinze jours. liñ koy njëkk laaj liñ koy laaj mooy ndax xàmmee na il faut que mu xàmmee mm-hmm. su leen xàmmeewee deret bi kooku dañ ko yóbbu ci xàmmee gi ba pare mu ràññee mm-hmm. ne ah man kat ah, gis naa ni cinq jours yi ma njëkkoon a gis daal mm-hmm. parce que seize wala dix-sept jours la gis léegi danaan cinq jours yi ma njëkkoon a gis daal seetlu naa ne deret jooju dafa ñuuloon mais ji ci tegu dafa xonk bu boobaa dañ naan ko kon deret ju xonk ji kooku moo tudd istihaada deret ju ñuul ji kooku moo tudd règle yi yeneen yeneen jours yi ci des yëpp en fait bu dee weeru koor la woon jour yooyu da ko waroon a woor euh, de toute façon da koy fay comme yeneen ki mais bu dee julli la julli yooyu yooyu fan yooyu nga toog julli woo ko da nga koy julli da nga koy fayat fan yooyu nga toog julli woo julli yooyu da koy fayat parce que lu tax parce que da nga jàppoon ne mbërëg ngay gis ndekete yoo gisoo woon mbërëg istixaada ngay gis comprendre nga donc foofu lool moom euh, mooy ràññee foofu dañuy delloowaat ci ràññee am na nag benn mbir boo xamante ne jotuñu ko wax mooy aadaat yi nga xamante ne day nekk aadaat muxtalifa voilà nga xam ne aada yi day wuute c'est-à-dire que da ngay gis quatre jours beneen weer nga gis trois jours beneen weer nga gis cinq jours non non non non am na léeg-léeg aada mën naa mel noonu mais loolu dinañ ko gis yooyu dinañ ko gis insha allah ak tamit ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, euh, mooy tarfiq ci aada mooy mooy léeg-léeg kii gis deux jours sept benn jour. gisaat cinq jours sept trois jours gisaat deux jours sept voilà affaire bi noonu mm-hmm. kooku tamit nan la ñuy régler cas boobu loolu tam daañu ko gis mm-hmm. insha allah mais loolu yëg yëg seeguñ ci daañu ko gis après mm-hmm. voilà. après euh, <coughs> jigéen su gisee deret loolu istihada la donc du ko compter. Et euh, l'autre euh, les règles et les les faces euh, la souillure, la souillure? Istihada waaw parce que deret ci boppam sobe Mais du coup si on dit par exemple dans le cas d'un abidjan là. Hmm. Voilà, de jours et qu'elle passe à cinq jours, le cinquième jour c'est elle prie. Donc si la souillure, par exemple, euh, loolu cas de la sax boo xam ne masal la boo xam ne dinañ ci ñëw tamit <laughs> si si loolu yooyu yëpp yooyu yëpp c'est des questions yoo que en fait dafa bëri <laughs> dafa bëri mm-hmm. donc il faut que ñu ci par par par par par séquence mënuñu traité loolu yëpp ci benn moment il faut que ñu ci par séquence mhm. ci moment yi nga xam ne ñoom la gën a approprié waaw alhamdulilah mhm. waaw mhm. mooy mooy ci mubtada bi waaw léegi man dama xaw a réer quoi kan ni trois jours yi moom la ñu mën a jàpp ni kii ni mooy ni mooy aadawam wala benn fan. waaw xanaa bi la wala. non xam nga léegi la waaw xanaa bi la ñoom ñoo jàpp ne ah. à partir de trois fois mm-hmm. ñu gis benn aada ci la ñu mën a établir ni aada la. kooku xanaa bi la léegi kon Hanafi yi ñoom non ñoom benn laab benn deret ak benn lap bu wér hmm. lañ jàpp. waa bu dee dawru bi wér na. <coughs> ñooy Hanafi yi. Hanafi yi léegi bi. beneen bi mooy donc ci akarul xay bi tamit waaw kon bi du changé maanaam maanaam xanaa bi lay ñoom ñooy jàpp trois ba léegi wala dafa changé akarul xay waaw akarul xay bi waaw xanafiye voilà jàpp benn bés. Maliki yi jàpp zéro. kon Hanafi ak Shafi'i ñoo leen bokk. voilà ñoo bokk jàpp ñan ñan. Hanafi ah, yi. déedéet Shafi'i ak Hanabila ak Shafi'i ñoo bokk. waaw ñoo jàpp benn. waaw Hanafi yi ñoo jàpp ñett. voilà ñett fan. ak seen ay guddi. waaw waaw. léegi léegi mooy ci ci nga xamante ni dafa euh, hmm. mu. mu xam maanaam bu muy njëkk di commencé dafa dafa gis par masalan quatre wala cinq jours cinq jours. waaw après mu sept dix-sept jours. waaw léegi mu tàmbaliwaat. deret hmm. bi continuer. waaw kooku dañ koy delloo ci aada wa. waaw léegi bu fekkee dafa taxaw maanaam dafa gis dafa gis cinq jours hmm. après mu continuer sept nag waaw. léegi kon kooku loolu yépp da koy julli. waaw ah, ku set kay day julli. waaw ah, ah. que. en fait dafa moo tax moo koy kii. moo tax ñu wax ay il faut nga dem ba ci juróom benn weer. kii loolu nag wala. ñaari weer yi te ñaari weer ñoom la ñuy fatwaawee. Mm-hmm. waxu al-Hakim euh, ash-Shahid la al-Hakim ash-Shahid waxu ñoom moom rahmatullah alayhi ci Hanafi yi. rahmatullah moom la faral di gën di fatwaawee alors que li nga xam ne mooy li jumhur jàpp rahmatullah ñoom ànd ak ñoom loolu comme li al-imam Ibn Abidin doon wax rahimahullahu taala ci Raddul Muxtaar ila Durrul Muxtaar muy wax ne euh, ñoom même bu ñoom presque ñoom ëpp ci ñoom ci juróom benn weer bi la ñuy at mbir maanaam mooy fekk laat eggul juróom benn weer yaa ngi dégg wax maanaam mooy jigéen mën naa taxaw laat léegi cas de bi nii lay def moom de dafa gis mbërëg juróom benn fan laab pendant cinq mois après mu gisaat mbërëg bu boobaa ci wax ji gën a bëri mooy dañuy delloo mbir mi ci juróom benn fan yooyu maanaam parce dañ naan ah comme que mat na matagul juróom benn weer comme matagul juróom benn weer léegi mbir mi dañ koy daal yóbbu dañ koy daal di euh, jàpp ne léegi euh, ba tey mu ngi ci biir laab bi parce que ñoom aktaru euh, aktaru tuhri mooy juróom benn weer lu tax parce que dañoo jàpp ne su mat su xësee ba ëpp juróom benn weer day daal yor attey ci ëmb su xësee ba ëpp juróom benn weer day yor attey ci ëmb loolu moom moo tax ba pare condition beneen bi moom mooy ne mbir bi war gën a tuuti juróom benni fan avant waaw ak avant muy gis waaw maanaam ñaar yëpp la de toute façon mënta gën a tuuti ñetti fan laa bëgg wax waaw ñetti fan mënta gën a tuuti ñetti fan voilà léegi tey bu dee dafa gis juróom benn juróom benn fan to cinq mois mm-hmm. gisaat juróom benn fan mm-hmm. day jàpp ne aada bi loolu la maanaam cinq juróom benn juróom juróom cinq mois maanaam cinq jours cinq mois cinq jours cinq mois mhm. kooku bis bu demee ba gis jorgeel maanaam deret ji continue tout le temps day daal di ja dañ koy delloo ci loolu mhm. cinq jours cinq mois mhm. comprendre alors que buñ demee ci li nga xam ne nag mooy li ci li ñuy ubbee li nga xam ne moom mooy fatwa li ñuy def fatwa ngir mën a mbir mi mooy dañ naan ñoom ci ñaari fan rek lañ koy at ce qui fait que kon kon cycle mënta weesu mënta mënta weesu euh, li ëpp li ñuy gis mbërëk te mooy euh, quinze jours plus li ëpp ci temps bi li mën a def mooy deux mois ce qui fait que deux mois quinze jours lay doon ci lool moom la ñuy def fatwa cycle mënta ëpp loolu ce qui veut dire que ni nit ki jigéen ji bu dee dafa gis par exemple euh, cinq par exemple quinze dafa dafa gis astafurlah day mooy quinze jours dix jours laa bëgg dix jours mhm. voilà deux mois dix jours mhm. jigéen ji dafa gis dix jours affaire bi arrêté mu toog deux mois affaire bi doog reprendre mais def euh, deret yi wéy nag bu boobaa day daal di jël dix jours yi mu yi lay considérer comme mbërëg après mu xaar deux mois bu deux mois yi jeexee mu jëlaat dix jours noonu lay def ba keroog muy wér bay mën a ràññee di am di amaat laab bu wér ak maanaam deret bu wér ak laab bu wér léegi leer waaw mais dix jours yi waaw waaw waaw parce que ñoom mënta weesu dix jours ñoom mbërëg mënta weesu dix jours ci ñoom su xasee ba yegg onze jours rek istixaada am na. Maliki moom fukki fan ak juróom la ñi ci def ñëpp. fukki fan ak juróom la. waaw fan ak ñett. non non fukki fan ak ñett aqallul hayd la aqallu tuhri la. lii aktharul hayd. waaw voilà il faut pas nga Allah ta'ala. mais elle attend deux mois comme tu as dit. Ouais. Après, ça revient cinq jours. Euh, mais si ça revient, donc ça, elle dit que c'est son cinq jours plus deux mois. Mais si le mois d'après, ça revient avant les deux mois, selon les analyseurs. Hanafi. non analyseurs. Non. Hanafi parce que selon il faut que ça se répète trois fois. Ouais. Avant ouais. ouais. Donc ça veut dire que si c'est réduit. pour le mois prochain selon un Andalus. si on a dit. waaw amagul règle kooku amagul aada. mais ça veut dire que si arrive avant elle elle doit prier. c'est ça non. Bah, parce on a dit c'est cinq jours après c'est deux mois non non non non non non voilà loolu parce que xam xambali bi xambali bi. moo au bu buy doog a gis loolu dama ko fàtte préciser moom suy doog a gis règle bi euh, te amagul aada da koy teg ci tamyiz ci ràññee la koy teg ba keroog mu yegg ci ñetti yoon bu fekkente ne mënul am lu établir ci ñetti yoon ba pare mbir mi continue wéy deret ji amul fu mu yam bu boobaa day daal di dellu ci lay doog a delloo ci juróom benn fan wala juróom ñaari fan selon moyenne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay moisam ci ay bokkam voilà loolu loolu c'est vrai précision la bu mat a bàyyi dama ko fàtte préciser. Euh, non moom duggul ci cadre bi ah mënut a def attention. mustahab wa euh, mais il faut que mu am kooku bu fekkee xamoon na aadaam amoon na aada léegi mu ne léegi damay commencer def attention kooku am na chance. kooku kooku la ñu dellu ci ci ci kooku laa la wax mais moom kookoo gën kookoo ëlëmu. <coughs> kooku c'est l'étourdi moom voilà elle est étourdie mooy mu mooy mooy mu xayira xamul dara ci ay mbiram kooku dañ koy delloo ci fan yu njëkk yi ci weer wi chaque début du mois ci lañ naan ko léegi feew six jours ou sept jours selon ñan sa ay bokk ak ci say morom. donc kooku foofu lañ koy dugal. après mu taw bi des ci ba vingt neuf yi ba mat bu matee mu jëpp mu reprendre mhm. voilà. soxna si day laaj mu hmm. si la période d'istihada comporte plusieurs jours comment rattraper ses prières après. maanaam istihada bi dafa am ay fan yu bëri. waaw day fay comme ni muy fayee yeneen julli. non non non istihada jamono ji bu am day julli. non xaaral istixaada képp ku ko am da ngay julli da ngay loolu. ah question bi hmm? xam ni istixaada la mu léegi kooku day nekk ci ñaari cas de rek la su fekkente ne kooku faqiir maliki la maanaam moom ci njiiru imam Malik lay ubbee. Hmm. daf naan ko yow comme que da am. juróom benn da am par exemple juróom benn fan daan gis mu toog ñetti fan euh, gis ne euh, daf ni su ëppee ñetti fan la wax. non mooy maanaam. waaw plusieurs jours waaw. waaw d'accord euh, mu doog a xam ne affaire bi lii istixaada la mm-hmm. mais lee moo xam sax d'ailleurs noo ñoom ñëpp sax ñoo ci maanaam bu xasee ba xam ne rek mbir mi istixaada la et que xamu ko woon avant bu fekkente ne dafa def istixaar moo tax. Mm-hmm. bu boobaa après day fay ñetti fan yooyu mm-hmm. mais ñetti fan yooyu rek lay fay parce yi ci des daf koy julli mm-hmm. mais su fekkente ne musul xam ne istihaada la musul koo xam te loolu mi ngi mën a dal kii doog a tàmbali kooku la mën a dal mais kii am aadam mënu koo dal loolu mënu koo dal mm-hmm. naka comprendre que la question c'est penser quelque chose. Donc ça veut dire que tu peux avoir ton cycle, tu arrives euh, à 16 ans, ton cycle il change. Ouais. Euh, peut-être là, le premier mois et le deuxième mois, tu dis ah c'est bizarre, j'ai deux jours de plus, trois jours de plus. Ouais. Donc là on apprend que c'est concept. Istihaba oui. Et bien maintenant c'est qu'elle rattrape. waaw loolu laa lay wax ni moo tax ma ne la bu dee Maliki la kooku day def istizhar ñaar ñetti fan su defee euh, istizhaar ñetti fan su paree day daal di fay bu bu xamee ne ndekete lu woon mbërëg gësi kii la jorgel la istihaada la daf koy daal di fay maanaam moom day fay ñetti fan yooyu li des li di des nag moom amul problème ak moom parce que day julli di woor amul problème ak moom quant ki nga. la question waaw waaw waaw noonu la koy rattraper su jullee tisbaar julli tisbaar su jullee takkusaan julli takkusaan wala mu tegale leen voilà mu tegale mu tegale ñetti fan tegale yeneen ñetti fan tegale yeneen maanaam tegal tegale mu tegale leen daal voilà voilà mën na ko defee noonu wala boog saa yu amee temps mu mu tegale julli leen loolu tam mën naa ne saa yu amee temps rek mu tegale leen di julli. loolu tamit beneen possibilité la ci voilà ci mbir moom voilà mais est-ce que est-ce que leer na est-ce que déjà réponse bi leer na. mooy nu la koy fayee waaw. waaw mooy nu ko neex la koy fayee mais loolu mooy sous condition que mu nekk attention ah loolu mooy sous condition que mu defoon istizhar bi hmm. mais su deful istizhar nga xamante ne xam na ni. affaire bi commencé na ëpp juróom benn te loolu mu loo wax nañ ne la moo gën a dëgër insha allah mooy ne juróom bi fan la daan gis affaire baa ngi commencé yokku ci saati lay sangu dem commencé julli et cetera ba keroog muy am après au bout trois mois dina xam ndax lii règle la wala lu yokk ci règle yi la bu xamee ni lii ndekete loolu du woon règle lenn rek moo ko teguwaat ci kawam mooy woon mm. parce que su bàyyee juróom-benn fan par exemple tey ñu nekk ci weeru koor nañ jël cas de ñu nekk ci weeru koor jigéen ji gis daan gis six jours weeru koor bi mu bàyyi six jours wóorul pendant six jours parce que dafa gis mbërëgam léegi mu jékki-jékki am ñaari fan wala ñetti fan yu ci tegu dañ naan ko jël julli da ngay sangu nga julli nga woor ah nga nekk ci li ngay ne mois bi ci tegu affaire bi dolliwaat ñetti fan wala ñaar mu defaat la même beneen weer bi ñu gis ne le nombre de exact moo ci yokku donc comme lañ wax nañ ne la léegi aadaam day toog intixaalu aadaam la léegi nag bu mbir bi demee wee noonu day delluwaat ci weeru koor gi daal di fàttaliku ne weer woo waree ah ñaari fan yii nga xam te ne moo ci doon yokku wooroon naa ko bu boobaa da boole ci yi mu war a fay yeneen ñaari fan yi mu war a fay mm-hmm. lu tax parce que wooroon na ko mais ndekete warul woon a woon woor parce que mbërëg la gisoon loolu doonul woon jorngeel mbërëg la mm-hmm. ci cadre ci biir boobu da koy fayat mm-hmm. mais su fekkente ne il s'est trouvé que ni dem nañ ñaareelu weeru rek affaire bi arrêté waat mbir mi yëpp delluwaat à la normale day daal di xam ne kon les jorngeel rek la woon te comme wooroon naa ci jouru jorgel